أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجاه ما وضعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقعر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu jotaay bi weesu tàmbale woon nañu kitaabul wudu bu aljaami saxiix bu al imam al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari gisoon nañ ci baabu ma jaa fi l wudu wa qawlillahi taala ida qumtum ila lsolati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsaxu bi ru'usikum wa arjulikum ila alka'bayn Euh, gisoon nañ buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci wàllum jàpp te foofu imam al-Bukhari rahimahullahu taala tuddee ko buntu bi li nga xam ne moom moo dikk ci njàpp ak waxu buur yàlla taala aji kawe ji mi nga xam te ne day wax ne soo leen jógee dem ci julli na ngeen raxas seen xar kanam yi na ngeen raxas tamit seen loxo ba ci conc yi ne ko noonu ngeen masa seen bopp yi te ak raxas seen tànk yi ba ci dojjoor yi nga xamante ne ci aaya boobu daf ci junju ne maanaam ñeent yi ñooy ñooy yi nga xam ne ñoom ñooy farata yi mu daal ci teg ne maanaam mu daal ci di wax teg ne leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo leeral ne njàpp benn benn la te loolu moo ci farata waaye tamit moom ci boppam sallallahu alayhi wa sallam jàpp na ñaar ñaar ak ñett ñett waaye te del dolliwul ci ñett te it maanaam boroom xam yi rahmatullah alayhim dañoo sib maanaam nga yokk ci yooyu te ngir bañ a weesu li nga xam ne mooy jëfu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaaw bi gis nañu baabun laa tuqbalu salaatun bi ghayri tuhur te wax jooju nekk xadis boo wax joo xamante ne wax yeneen bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye gannaaw ba nga xamante ne matalewul charte yi nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullah bi indee ay ti ay ay xadisam mu daal di koy tuddee buntu bi ngir leeral ci loolu maanaam ne bun ne duñu nangu julli ludul maanaam bu amul ak laab waaye ba mu matal lëlee sartam xadis bi mu daal di indi xadis bi nga xam ne mooy bu sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu taala bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ci wax ne laa tuqbalu salaatu man ahdatha hatta yatawadda duñu nangu julli ki nga xamante ne dafa tojal maanaam mbete xanaa mu daal di jàpp ginnaaw ba gis nañu buntu ngëneel maanaam baabu fadlil wudu'i wal ghurrul muhajjaluuna min aathaaril wudu' maanaam bunt bi nga xam ne mooy wax ci ngëneelu njàpp maanaam ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy alxurul ma maanaam li nga xam ne ñoom ñooy weex weex yi nekk ci xar kanam gi pell googu ak it weex weexu loxo yeeg tànk yi nga xamante ne la koy waral moom mooy jeexitalu njàpp loolu gisoon nañ ci xadis bi nga xam ne moom mooy bu sayyidina abu hurayra bi ba tey radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di leeral ngëneel gu màgg gi nga xamante ne moom la xeetam wi am ci yawmal qiyaamati feeñ gi nga xamante ne moom la ngëneel googu di feeñ ngir ne jeexitalu njàpp gi moom moo tax euh, loolu euh, gisoon nañ ko tamit ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ tamit baabun man laa yatawadda'u min ash-shakki hatta yastayqin maanaam buntu ki nga xamante ne du du du du lu maanaam bu ci sikki sàkka mbete xanaa mu dam am ak kóolute maanaam xadis gisoon nañ ci xadis sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Aasim radiyallahu taala anhum bi nga xamante ne moom la doon wax ne dafa jàmbat ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne dañ koy am dañuy maanaam am xelam dañ koy dañ koy def defloo ci xel mi ne moom dafa am dafay dak mbir ma ci biir julli gi te moom mooy ne mel ni njàppam dafa tëj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laa laa yan fatil aw laa yan farif waxoon nañ tamit ne sikki sàkk googu mm-hmm. sëriñu imam al Bukhari moo ko wax rahimahullahu muy Ali ibn al Madini moom li nga xamante ne moom daf ne laa yantafil laa yanfarif waaye laa yanfarif mooy li nga xamante ne moom mooy wax ji nga xam ne moom la maanaam moom lañ solo eh, ci yeneen mboolem riwaayaat yi nekk ci saxeex bi ak ci lu dul saxeex bi maanaam mu ne laa yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha maanaam ndete xanaa mu daal di eh, dégg kaddu gu koy wan ne njàppam toj na wala boog mu am xet goo xamante ne daf koy wax ne ko njàppam toj na gisoon nañ ne xadis bii maanaam cosaan la bu réeréy ci wàllu maanaam eh, sikki sàkka ak li nga xamante ne moom mooy att yi nga xam ne ñoom ñoo ciy wër-wërloo waxoon nañ tamit ne maanaam qaida bu mag bi nga xam ne moom mooy al yaqiinu laa bu bi shakk maanaam ne sikki sàkka Euh, maanaam lu wóor lu ay sikki sàkk du ko toxal loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu xadis bi ne moom mooy qaayida bi ba joxe woon nañ ci ay yenn exemple yi euh, waaye maanaam ba tey am na yeneen xeeti exemple yoo xamante ne yu baree baree bare yu ciy dugg la amaan na du ñàkk insha allahu taala saa yu ñuy dellu si waat ci masala yi nga xamante ne ñoom la concerné ñu dellu si waat ci suñu xadis bi insha allah léegi nag ñu war a tàmbali ci baabu taxfiifi fil wudu maanaam baabu buntu at taxfiif woyofal fil wudu ci njàpp maanaam nga xamante ne dafa am xeetu njàpp yi dafa am fii nag dafa am ginnaaw bi nga xamante ne dafa wax ngëneelu njàpp wax tamit li nga xamante ne moom mooy ne maanaam njàpp li nga xam ne képp ku tojal da ngaa war a jàpp juwaat lu ko mooy sa julli du baax leeral goog nga xamante ne moom la ko leeral gannaaw ba mu leeralee yi nga xam ne ñoom ñooy farata ci njàpp muy ñeent yi nga xamante ne moom moo ñëw ci alquranul karim wax tamit li nga xamante ne moom waruñu koo weesu ci njàpp ngir ne moom wax na ne ndax junju na ko ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon na jàpp benn benn waaye nag musul weesu ñett ñett maanaam kon ñu xamee ci ne loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li war mm-hmm. ginnaaw ga nag mu daal di indi tamit li nga xam ne moom mooy ci wàllu si ki ne maanaam tamit luñ ne la njàpp du wér lu dul xanaa mu toj am ak ndax loolu yépp nag yow bul di nekk koo xamante ne saa su nekk da ngay sikki sàkke ci say njàpp mm-hmm. te bul may seytaane benn buntu ci mu porox ndoll wala porox ndoll mu fay jaare ngir mën laa yàqal sa diine ak yàqal la sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala wala boog mu yàqal la sa adduna mu daal di indi fii nag ne baabu taxfiif fil wudu maanaam buntu gu woyofal ci njàpp maanaam fii dafay leeral buntu bii li nga xamante ne moom moo ko tax a jóg maanaam moom mooy ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf fii leeral ne njàpp am na du njàpp yëpp yëpp yëpp maanaam moom la ñuy moom la ñuy ne faaw danga koy def te da nga koo war a matal mm-hmm. maanaam am na njàpp yoo xamante ne am nañu ci biir njàpp yi waaye bu boobaa dañ koy woyofal mm-hmm. maanaam lu demee nekk njàpp loo xamante ne nit ki dafay jàpp waat fekk njàppam tojutoon mm-hmm. maanaam muy dem di jàpp ngir beneen julli masalan tey bu boobaa du jar muy jàpp jàpp lu maanaam nit ki noonu su fekkente ne dafay jàpp ngir maanaam loo xamante ne euh, ak maanaam ngir ngëneel loolu tamit du njàpp duñ ko exiger ne ko faaw da ngay jàpp njàpp lu mat maanaam dafa am yoo xamante ne ak xeetu woyofal la goo xam ne sharia daf ko indi ci wàllu njàpp maanaam duñ ne ko rek masalan maanaam moo tax saa yoo xamante ne masalan dafa war a nelaw masalan wala mu war a def loo xamante ne daal maanaam wala lekk wala naan wala yu mel noonu yooyu nga xamante ne jarul jàpp maanaam njàpp du ci farata euh, dañ daanaka dañ dañ ko tee sopp te it yooyu duñ taxaw ñoom ci seen jëmmi bopp taxawaayu jaamu yàlla maanaam lu deme nekk nelaw lu deme nekk dox dem dikkat maanaam ak yu mel noonu nga xamante war a boog lu deme nekk génn kër gi am foo dem dellu si waat ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne da nga koy def euh, nga xamante ne njàpp feddalikuwu ci yooyu noonu su fekkente ne da nga koo am bu boobaa nga jàpp gi ngay jàpp mu nekk njàpp loo xam ne dañ koo woyofal waaye nag njàpp li nga xamante ne dañ koo woyofal li nga xam ne moom lañ ciy jublu bokkul ak li nga xamante ne la ñuy wax dëgg-dëgg ci Euh, njàpp comme ñun bu ñuy wax maanaam euh, li li li awaam yi xam maanaam lii masala la boo xam ne awaam yi xamuñu ko maanaam ndax awaam yi ñoom xamuñu lu dul benn xeetu njàpp mooy bi nga xam ne moom la ñu xam waaye fii nag dafay wax maanaam bi nga xam ne ne maanaam mooy lu ñu woyofal insha allahu taala am na euh, imam an-Nasa'i rahimahullahu taala moom am na bunt bu mu noxe bu mu tuddee baabu sifatul wudu'i min ghayri hadathin maanaam buntu euh, meloog njàpp ci loo xamante ne amul ak euh, toj-toj mu daal di indi hadith Seydina Ali bi karramallahu wajhahu nga xamante ne dafa nu wane ni ni maanaam mu ñëw euh, indi daal di raxas mu ne daal mu ne mu daal di jël ndox téye ndox nii daal di daal di daa benn ndox rek nee na daal ci massa xar kanam bi daal ci massa tamit li nga xamante ne moom mooy xasa bi mooy mooy fii loxo yi nii. masaa ko ci laal bopp bi masaa tànk yi daan ne lii tunkiruuna haza wa laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u hakaza maanaam yéen da ngeen di da ngeen di bañ lii maanaam yéen da ngeen di sib maanaam ndax xamoo leen ko waaye man gis naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàppoo nii ngir ne boobu julli dafa jotoon moo tax mu daal di jàppoo noonu euh, loolu imam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na boobu ci xadis numéro 130 ci euh, sunanam ci baabu sifatu wudu'i min ghayri hadathin hmm. maanaam loolu nag moom mooy tax maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi wane maanaam bunt boobu ci wàllum njà maanaam xeet googu xeetu njàpp googu ne dañuy woyofal njàpp ci yenn conditions yi moom moo tax mu indi wala boog nit ki bëgg a def njàpp lu woyof lu ndax dafa yàkkamte am maanaam ak yeneen ak yeneen waaye nag bu demee ba war julli nag wala mu war a ja téye alquran wala yu mel noonu mu daal di nag nag jàppwaat nag jàpp goo xamante ne jàpp gu mat la loolu maanaam moom lay wax fii nii mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Ali ibn Abdullah te moom moo Ali ibn Abdullah ibn Ja'far mu gën a siiwee ci Ali ibn al-Madini dakkantalam moom mooy Abul Hasan rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 161 année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna 234 année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari ak Abu Dawud ak Tirmidhi i An-Nasa'i rek ñoom ñoo solo ci moom maanaam imaamu Muslim ak imam Ibn Maaja solo wuñu ci moom loolu. dafa mel ni ci jotaay bi weesu bi ñuy wax dañu dañu dañu juumoon ci imaamu muslim maanaam na imaamu muslim solo na ci moom waaye imaam Abu Dawud solowul ci moom loolu njuumte woon imaam Abu Dawud solo na ci moom imaam al-Bukhari imaam Abu Dawud imaam ak ak imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i ñoom ñeent ñi ñëpp rahmatullahi alayhim ñoom ñoo solo ci moom. imaam abu imaam muslim ak imaam Ibn Maaja rahmatullahi alayhima ñoom ñaar ñoo soloowul ci moom. moom mooy sëriñu imam al-Bukhari bu mag bi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullah daloon wax ne man du ma wàccee sama bopp ci kanamu kenn ku dul Ali ibn al-Madini nga xamante ne moom moom maanaam dafa influencé imam al-Bukhari ba rigueur bu mag bi nga xam ne moom la def ci saxeexam bi ci Ali ibn al-Madini la ko la ko la ko donne maanaam moom mooy ki nga xam ne dëgg-dëgg moo ko ci influencé rahmatullah alayhi moo tax imaamu Muslim ci muqaddimaam bi muy am yenn euh, lu muy doon euh, déplore ci xeetu maanaam ñenn ñi nu ñu taralee affaire wér gi ak ñàkk wér gi maanaam banaan bu ñu toppee yenn conditions yi dañuy gis ni xadiis yu baree baree bari dootuñu ko amati dootuñu ko euh, xadiis yu baree baree bari da da day day day di ci joxe exemple waaye nag bu boobaa maanaam loolu ñu ne imaam maanaam nga gis ne maanaam daanaka dañu jàpp boroom xam-xam yu bari rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne maanaam imaam Ali ibn al-Madini mii la ci jublu woon ak imaam al-Bukhari rahimahullah rahmatullah alayhima hmm. ne loolu d'ailleurs mooy cause bi tax ànd ak ne moom mooy sëriñu maanaam imaam al-Bukhari mooy sëriñu imaam Muslim maanaam sëriñu imaam Muslim la taat na imaam Muslim rahimahullah daf koo màggaloon fonk ko yëkkati ko waaye ànd ak loolu yëpp solowul ci moom benn xadis ci saxiixam bi maanaam nga gis ne amaan na ñu ne amaan na loolu mooy cause bi waaye nag amaan na tamit beneen cause am na parce que euh, Muhammad ibn Yahya euh, az-Zuhali rahimahullah xew-xew bi xewoon ak moom ci ak imam al-Bukhari rahimahullah ca euh, ca Samarkand bi ñuy ñëw wala boog Naysabur plutôt ci Naysabur voilà Naysabur parce que moom ak Naysaburi la Muhammad ibn Yahya az-Zuhali rahimahullah Naysaburi maanaam te d'ailleurs ñoom imaamu muslim te moom taa sëriñu imaamu muslim la woon tamit ànd ak loolu yëpp maanaam am na xew-xew boo xamante ne xewoon na moom ak imaam al-Bukhari rahimahullah tax maanaam ba imaamu muslim rahmatullah alayhi mujjoon euh, nekk ci situation boo xamante ne solowul ci kii finalement dafa bàyyi xadiisu kii bàyyi xadiisu kii amaan na loolu tamit beneen cause la waaye daal ala kulli xaal liñ ci namoon daal. mooy mooy al imaam Ali ibn al Madini bii rahimahullahu taala maanaam imaam la bu mag boo xamante ne moom jotoon nañ wax ay mbiram ci suñu yenn ci suñu jotaay mu ne qaala te moom mooy ibnu Uyayna rahimahullahu taala maanaam waxoon nañ tamit ne saa yoo gisee Ali ibn al Madini mu ne mu ne haddathana Sufyaan boobu ibnu Uyayna la rahimahullahu taala mooy Sufyaan ibnu Uyayna ibn abi imran te moom mooy maymun abu imran moom maymun la tuddoon al-Hilaali rahimahullahu euh, taala maanaam moom euh, imam al moom mi ngi gane adduna cent septième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moom euh, tamit waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañ ay xadisa mu ne an amr te moom mooy amr ibn dinar al makki rahimahullahu taala abu muhammad moom tamit mooy dàkkantalam comme imam sufyan ibn uyayna moom tamit abu muhammad moom mooy dàkkantalam moom ci euh, taabii yi diggu dóomu yi moom ci la bokk nga xamante ne Euh, ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gën a màgg tamit ci borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu gën a dëddu àdduna ci ñoom noonu lañu ñoom ci la bokk maanaam ni nga xamante ne noonu la dëddoo woon àdduna ak sàmm woon tamit ci diineem ak ci euh, ci ci ci wàllu yàllaam maanaam loolu dafa nekk loo xam ne dafa siiwoon lool comme bu ibn ibnu Uyayna rahmatullahi ala al jami' waaye moom euh, ñaari Amr ibn Dinar ñoom ñoo am maanaam kii moom mooy mooy siqa bi maanaam moom al-Makki yu moom mooy siqa bi euh, rahmatullah alayhi mu ne qaala nee na axbarani Kurayb Kurayb mhm. euh, moom mooy euh, Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi al-Hashimi rahimahullah maanaam mawlaana mawlaa la ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moo ko goreel mhm. moom dafa bokk ci ñi ñu tuddee al asmaul mufrada maanaam tur yi nga xamante ne ñoom càppaacoli lañ kenn rek lañ maanaam ci waa waaw asxaabu kutubu sitta ruwaat xadiis yëpp doo ci fekk kenn ku tudd kuréy bu kudul ci maanaam ñooñu lañuy la ñuy wax euh, ñooñu borom asmaul mufrada yi maanaam kon moom euh, kuréy bu bi euh, ci lu bëree bëri la solowee ci mawlaana abdullah ibn abbas dàkkantalam moom moo nekkoon abu risdin ngir ne dafa am doom bu tuddoon Rishdin moo tax ñu naan ko Abu Rishdin moom nag euh, sauf que li mu soloo ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma li muy bari bari bari ñeenti xadis kese la déggee directement ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yi ci des yépp ay maanaam ay bataaxal la maanaam yu ko Mawlana Ibn Abbas bind ci la jëlee xadis yooyu noonu ci moom. te xadis bii nii ci la bokk mooy an nabi an ibn abbas an ibn abbas maanaam mu jëlee ci abdullahi ibn Abbas Kurayb mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf al-Qurashi al-Hashimi radiyallahu ta'ala anhuma dàkkantal nekkoon Abul Abbas al-Madani di doomu baay taxu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko daan wax al-Bahr wala boog al-Hibr ndax mooy fax bahrul umma wa turjumanul Qur'an moom mi ngi gane àdduna ñetti at laata Euh, gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te fekk booba euh, lislaam maanaam ñëwoon na maanaam nubuwa gi yegg si woon na révélation bi mm. waaye mi ngi génn adduna Euh, moom mi ngi génn àdduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay jalooreem màgg na bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp ci li ñu solo xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom ñëpp waa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen ay xadis ba mu def maanaam imam Abu Dawud at-Tirmidhi euh, imam Muslim Abu Dawud at-Tirmidhi Nasa'i ak Ibn Maaja ñoom ñëpp solo nañ ay xadis rahmatullahi ala al-jami' anhum ba mu des Ali ibn al-Madini nga xamante ne moom imaamu Muslim ak imaam Ibn Maaja solowuñu ay xadiisam mu ne anna nabiyya mawlaana ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa ne anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naama dafa nelaw xattaa mbete nafaxa mu daal di xarang summa topp salla mu daal di julli maanaam kon loolu dañ ci xamee tamit ne maanaam maanaam nelaw. ne maanaam euh, ne ne nelaw dafa bokk ci li nga xamante ne tamit maanaam nit moo koy waral maanaam ndax xam nga yenente yi alayhi salaatu wassalaam ànd ak li ñuy doon doon ñu ñu ñu extraordinaire maanaam ay nit lañ maanaam te nit yooyu noonu tamit dafa am ay mbir yoo xamante ne dañoo takkoog moom mm-hmm. maanaam te dañoo takkoog le fait que nit ki maanaam kii nekk nit loolu moom moo tax xuruful Qur'an yi nga xam ne mooy Euh, unzila alquran ala sab'ati ahruf wàcce nañ alquran ci juróom-ñaari xaraf benn xaraf bi maanaam moom mooy al aadamiya mooy le fait mu nekk doomu aadama ci boppam maanaam nekk koo xamante ne day yor jëmmu maam aadama alayhi salaam ba pare yor ay caractéristiques am maanaam mooy ne day nelaw day lekk day naan day feebar et cetera day am ay aajo ak yu mel noonu loolu dafa bokk ci mbir mi ci boppam maanaam nit moo mel noonu lii kon maanaam daf koy wane loolu moo tax. muy nelaw bay xarang nelaw bay xarang daa bokk ci nit maanaam loolu du du sikk te euh, maanaam mu ne summa topp nag xaama mu daal di taxaw waaye fa salla mu daal di julli dégg nga maanaam loolu moom mooy lii moom mooy mujmal maanaam xadis bi mujmal la maanaam mooy lan moom mooy ne dañ koo wax waaye dañ koo gis nga xam nga xadis Mawlana naan Abbas bi radiyallahu taala anhuma gisoon nañ ko ñu xaw koo yaatal as tuut mm. waaye dana gën a ñëw ci yaatal ci anam gën a yaatu boo xamante ne ci ñaari bërëb ci saxiix bi bu njëkk bi moom mooy kitaabu tahajjud ñaareel bi ci des moom mooy euh, kitaabu tawxiid foofu moom imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi xadiis bi ci ni mu gën a njoole maanaam ni mu gën a guddee ànd ak lépp la nettali wala du début à ci ñaari bërëb yooyu la ko indi ci saxiix bi amma fii nag maanaam nga gis ci yeneen yi mu koy indi yëpp daf koy indi ci di wax rek yenn parties yi léegi nag fii. muy leeral benn mbir ne wax jii nii euh, Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu taala maanaam nga xam ne moom mooy sëriñu Ali ibnul Madini rahimahullah moom moo njëkk moom moo ko nettali nii mu nekk nettali goo xamante ne daf koo woyofal mm-hmm. maanaam daf koo def mujmal mooy def koo tënk léegi nag ye beneen bi ci def bii di ñëw moom mooy mu bayyan mooy lu lu muy leeral nag maanaam lu muy détaillé maanaam mbir mi dafa ñëw de manière concise léegi nag ginnaaw ba maanaam ci biir ni mu nekkee noonu mu am lu ay leeral yoo xamante ne lay indi ci biir mu ne summa topp haddathana bihi mu daal di ñu koy wax moom Sufyaan ibnu Uyayna rahimahullahu taala marratan gen beneen yoon ba'da marratin ginnaaw encore beneen yoon an amrin te moom mooy jële ko ci amrin na diinaar an Kurayb euh, te moom mooy euh, Euh, ibn abi muslim al-qurashi al-hashimi an ibn abbas te mooy abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anil jami' annahu qaala mu ne bittu man de fanaan naa ndax baata foo ko déggee mooy fanaan na maanaam nelaw xam nga nelaw ak fanaan du ñu benn maanaam foo déggee baata nag bokkut ak naama naama mooy nelaw na nelaw na baata mooy fanaan na maanaam kon baata guddi lañ koy def mm-hmm. maanaam mu ne bittu fanaan naa inda xaalati inda fab xaalati sama tanta maymunata te mooy sayyidat maymunata radiyallahu ta'ala anha bintul harith al-hilali radiyallahu ta'ala anha eh, nga xamante ne moom itam eh, eh, waxoon nañu maanaam moom it waxoon nañ ko maanaam soxna la yenente bi sallallahu alayhi moom la mujje denc ci soxnaam yi radiyallahu taala anha nga xam ne tànta la ci mawlana Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anha ngir ne yaayam ummul fadli maanaam bintul ah, Haris al-Hilaliya te moom mooy Lubaaba noonu la tuddoon moom ak Maymuna bi ñoo bokk ñoo bokk baay maanaam ndax seen baay mooy ah, mooy ah, al-Haris al al al-Haris moom mooy seen baay. maanaam moom mooy kon mu ne Maymunata radiyallahu ta'ala anha ma ne kon nag fanaan naa fa laylatan ak guddi maanaam kon bu boobaa bu pare mu ne fa qaama mu daal di taxaw annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama mu daal di jóg minal layli ci guddi gi maanaam xam nga moo tax qaama baatu qaama lii looloo ko wutaleeg waqafa maanaam waqafa mooy taxaw na qaama yet mooy taxaw na waaye qaama maanaam mooy da ngaa toogoon wala nga tëddoon nga daal di jóg ñu ne qaama jóg na waaye bu taxaw waaye bu dee waqafa moom mooy da nga doon dox ba mu yàgg nga taxaw loolu mooy waqafa maanaam ñaar yooyu du ñu benn moo tax euh, subtilité yooyu nekk ci làkku arab euh, maanaam loolu bokk na ci beneen bi ci des moom mooy bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jànge moom mooy ne dagan na ñu daal di maanaam euh, xale maanaam koo xamante ne xale la mu dem fanaan ci ay couple maanaam mu dem bokk ak ñoom fi fanaan ndax ñoom ñoo bokkoon benn mbàjj bi ñu fa naan moom moo nekkoon seen ndigg ba loolu itam day wane teraanga gu mag gi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amewoon ci ay ci teraanga ak rafet jikko ñetteel bi ci def bi nga xamante ne moom lay jàngale moom mooy ngëneel lu mag ak chance bu rëy bi nga xam ne moom la mawlaana abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhuma amee moo tax loolu ni mu mel jaru daanaka fooru ko jarul laaj ngir ne Euh, maanaam ngir yu mag yi nga xamante ne chance la yoo xamante ne daanaka boo xoolee daanaka moom rek ko am maanaam boo ko xoolee maanaam mu nekk càppaaculi maanaam mu ne fa lammaa nag ba nga xamante ne waaye tamit beneen bi ci def moom mooy jugu guddi bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jóg guddi te loolu dafa bokkoon ci aadaam wax nañ sax maanaam boroom xam-xam rahmatullahi alayhim dañuy wax ne loolu farata la ci moom maanaam naafila guddi waaye gannaaw ga lañ ko ko foo wooyefal comme ni ko alquran waxe wa mina layli fatahajjad bihi naafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda maanaam kon guddi ci guddi gi na ngi ci jóg maanaam te mu nekk loo xamante ne dañ la koo dollil maanaam naafila tan ak ndollent la la ka ñeel la maanaam parce que loolu boo loolu soo ko defee asa an yabasaka borom bi dana la jox moos dana la euh, xëy jox la ki yëkkati la moos ci maanaam indi la réaliser la li nga xam ne mooy maqaamal mahmud bi nga xamante ne moom lañ la dig mm-hmm. moo tax mu ne fa lamma ba nga xamante ne nag kaana nekk na fii ba'dil layli ci lenn ci guddi gi nag maanaam ci benn wàll ci guddi gi qaama dafa taxaw annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fatawaddaa mu daa di jàpp min shanmin ci ab baat boo xamante ne allaxin bu ñu takk la bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu aj la bu ñu lonk la maanaam mooy nga xam ne boo xoolee ci kaw gi da nga ko ciy gis maanaam mooy ay baat yoo xamante ne dañ koy lonk ci benn ci ci garab ci benn branche bu garab bi nii bu ndaw mm. wala benn genre siwo pour que ku bëgg Euh, ñëw rek jël mën a tibb ci ndaali mën cee su jëfandikoo maanaam loolu nag mu ne waaye mu daal di daal di cee jàpp an ak njàpp goo xamante ne nag xafiifan gu woyof la mu ne yu xawwifu yu xafifuhu mu ne daf ko doon woyofalal amrun maanaam amr maanaam mooy amr ibn dinar al makki rahimahullahu taala daf ko daan wax naan baatu maanaam da daan wax naan xafiifan wa yuqalliluhu te daf ko daan néewal maanaam loolu mooy lan mooy benn mooy njàpp li ni mu daan demee moom mooy ne masaa la gënoon a jege ko raxas maanaam mooy day jël ndox rek yeneen partie yi nga xam ne moom mooy partie wu yaram bi yi nga xam ne moom lay raxas au lieu ñu jël ko dem ko raxas ko nii du ko raxas maanaam dañ koy jël rek maanaam euh, tooyal loxo bi ci ndox mi ba pare benn yoon rek la koy jëfandikoo nii rek maanaam nga xam ne day tooyal loxo bi rek def nii rek benn yoon mu nekk comme genre masaa maanaam waaye doonu ko woon raxas loolu moom lay wax maanaam kon daf ko daan néewal tamit mu ne waqaama mu daal di jóg tamit yu salli mu julliwaat léegi fatawadda mu fatawaddatu mu ne wa qaama mu daa jóg yu salli di julli maanaam bi mu taxawee di julli man ma mam ibnu abbas radiyallahu anhu daan ne fatawadda mam waddatu ma nit ma jàpp nax wan lu nuróog mimma ci li nga xam ne tawadda noonu la jàppe loolu moo tax mu ne misla waxul misla maanaam misla mooy ñoo nuróo ket benn la identique nax wan moom mooy sax presque à peu près loo xamante ne bokkut ak identique de parce que identique mooy ne ñaar yi ñu nuroo amul lu leen wutale alors que euh, ah, voilà naxwan semblable mooy ne ñoom ñaar jegewantoo nañ maanaam moo tax mu ne naxwan ndax ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, kenn mënta def lu mel ni exactement moom ni mu mel loolu nag daf teggin la bu rëy a rëy boo xamante ne ci waxinam moom Mawlana Ibn Abbas te sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum noonu la ñuy waxee bu ñuy wax ci mbiru yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax mu ne fa tawadda tuma daal di jàpp ndax wan lu jegeñ maanaam lu jegeñ mimma ci li nga xam ne tawadda a noonu la jàppoo summa topp nag ji tuma daal di jóg ndax moom tamit ne la wutoon en fait parce que li tax mooy dafa demoon rek pour mën a surveiller yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xool naka lay doxale maanaam loolu rek moo ko fa woon te xoolal subhaanallah boobu moom xale la maanaam loolu imagine nga mi ngi moom bi muy gane adduna euh, maanaam révélation bi ñëw na maanaam trois ans avant avant gàddaay gi ci la gane àdduna imagine nga boobu xale la maanaam moom mais de dama dem rek pour xool lan la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di jaamoo yàlla loolu tamit beneen mbir lañ ciy jàngee moom moo ne eh, di dem ci nit yàlla yi wala nit ñu baax ni di xool nan la ñuy doxalee xeetu jaamu yàlla sàngam xeetu nan la ñuy doxalee nàngam loolu tamit eh, lu lu lu maanaam lu lu ñu yoonal la waaye loolu day nekk su condition que maanaam kooku ni mu koy defee mooy exactement ba pare daf dafay leeral ne maanaam que ni nii ma koy defee nii c'est parce que nii lañ ko jàngee te nii la nekkee ci maanaam waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala lii lay tekki parce que su fekkente ne maanaam nga gis ne nii la ñuy doxale maanaam mooy jàngale par pratique bi maanaam loolu waaye mu bañ a doxale tamit ni nga xam ne noonu la ko jàppe waaye nag tey li xew suñu jamono mooy ñu baree bari da ngay gis ñoo xam ne ay kilifa lañ ci diini ji mais yu mag mais dangay ngay gis tey lu bari ci xeetu jaamu yàlla yi gën a élémentaire sax niñ koy defee yow boo jàngee tuuti ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam doon doxale da gis ne kii ni mu nii bokkut ak ni ko bi doon defee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu nag ak maanaam problème la maanaam bu boobaa lool moom moo tax bu dee suñu jamono mi moom day laaj mbir mi nekk loo xamante ne kooku daf maanaam ki nit yàlla bi wala borom xam-xam bi daf lay la leeralal rek ni la nii la ko yeneen bi doon defe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax man ma koy doxalee nii mm-hmm. maanaam bu boobaa mu ne nag mu ne suma topp jitu ma daa di dikk fa qumtu ma di taxaw an yasaari yi ci càmmooñam maanaam wa rubbama nee na euh, léeg-léeg nag maanaam ci biir waxam yi qaala day wax Sufyaan ibnu Uyayna rahimahullah mu ne an chimal yi ci càmmooñam ndax xam nga chimal ak yasaar maanaam mu càmmooñ la ñuy tekki mm-hmm. maanaam fii ngir leerala rek maanaam ne euh, léeg-léeg mu jëfandikoo baatu yasaarihi léeg-léeg mu jëfandikoo baatu shimaalihi mu ne fa xawwalani maanaam euh, loolu beneen mbir li nga xam ne moom lañ ciy jànge maanaam bu njëkk bi moom mooy ne euh, itimam maanaam mooy dem jël imam kenn loolu mën nga fekk nit muy julli nga dem def ko imam loolu benn la ñaareel bi ci def te waaye nag loolu boo ko xësee ba tàmbali comme ni nga xam ne noonu la ko fuqaha u maliki di waxee rahmatullah alayhim dootoo ko soppi maanaam tey boo xësee ba dem ne diw mooy sama imam rek maanaam nga dem di julli ci ginnaawam mënoo jekki-jekki beraat ko beraat julli gi maanaam denc allahumma ba mu def nga gis ci julleem ji loo xamante ne da ngay xam ne julli gi yàqu na maanaam ba mu def cas de figure boobu bu boobaa moom da ngay daal di mën a beru waaye doo mën a beru rek noonu loolu moom moo tax ñoom ci comme ni nga xam ne noonu ko julli maanaam salaat julli ak koor ak euh, naafila julli naafila ak koor naafila ak tawaaf boo ko tàmbalee ak xaj boo ko tàmbalee ak i'tikaaf soo ko tàmbalee ak umra boo ko tàmbalee euh, ak nii ihtimam bi muy juróom ñaar yi soo ko xësee ba tàmbale dootoo ko mën a dagg ci ngiiru imam Maalik rahmatullah alayhi maanaam juróom-ñaar juróom-ñaari jëf yi nga xamante ne boo xësee ba tàmbali dootoo ko bàyyi hmm. euh, maanaam munoo maanaam dootoo ko waaye nag gisoon nañu ci masala koor ak euh, ak euh, ak koor ak maanaam masalan ne ak boo ko tàmbalee moom maanaam hadith bi nga xamante ne moom moo ci doon moom maanaam moo ci doon wax ci xadisu euh, dim voilà mooy bi mu naan illaa an tatawaa boobu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci kitaabul iman maanaam mu daal di ci teg nee na nee na euh, beneen bi ci def bi nga xamante ne moom lañ ciy jàngee tamit ci bunt bi moom mooy ne naafila dañ koy mën a julli mbooloo beneen la mm-hmm. voilà euh, beneen bi ci def nga xamante ne moom bi mu bi mu ñëwee nag ba wax ba def lii mu ne an ci maal mu ne fa xawwala nii mu daal di may toxal fa ja'alani mu daal di may teg mu daal di may teg an yaminihi ci ndeyjooram léegi maanaam ginnaaw ga nag mu daal di may jël daal di may teg maanaam dafa may toxal maanaam dama ñëw taxaw ci càmmooñam mu daal di may toxal indi ma ci ndeyjooram maanaam ci yeneen i riwaayaat yi moom mooy bi mu koy toxal ci ginnaaw la ko jaarale ba pare euh, wuute nañ nag maanaam ci niñ ko nettalee ndax ci bopp bi la jàpp parce am am na ci bopp bi la jàpp ak wala bopp ci la ci mbagg yi la jàpp. ak it wala boog ci euh, nopp bi la jàpp maanaam loolu yëpp maanaam ne dafa yëngal nopp bi ne ko nii maanaam comme genre yi def nii yëngal nopp bi pour mu ñëw jaar pour mu ñëw taxaw ci ndeyjooram maanaam loolu tamit dañ ci jàngee ne xale léeg-léeg mën nañ koo jubbantee ci yëngal nopp bi maanaam ak xeet yu mel noonu ki noonu tamit maanaam beneen bi ci def moom mooy ne ndekete kuy julli boo leen dee julli ngeen nekk ñaar ki nekk ci jàpp càmmo maanaam ci ndeyjoor ci la ñuy féetalee kii jul maanaam eh, maanaam kii ki ñuy jiite ci ndeyjoor imam bi lay taxaw loolu tamit dañ ko ci jànge beneen bi ci def moom mooy ne eh, kuy julli su fekkente ma beneen bi ci def moom mooy yenn jëf yu ndaw yi yàqu julli maanaam mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam li mu ko yëngal noonu ngir day defar julli gi maanaam bu fekkente ne jëf gi jëf gu ndaw la waaye day defar julli gi loolu du yàqu julli gi lu demee nekk eh, dem pour dugg ci benn sàppe wala yu mel noonu nga xamante ne ay jëf yu ndaw ndawaan la yooyu moom du ñu yàqu julli gi wala boog boo gisee sa yére sobe nga mën koo dindi teg ko ne wala boog yooyu mel noonu yooyu du ñu yàq julli euh, léegi beneen bi ci des moom mooy ne euh, bi mu ko tegee kon mu ne bi mu ko tegee euh, ci ndeyjooram beneen bi ci des nag moom mooy. jaarale ci kanam parce que ci ginnaaw la ko jaarale pour teg ko ci pour teg ko ci ndeyjoor bi jaaralewu ko ci kanam lool nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ciy jàngatee ñaari njàngat boo xamante ne benn bi moo gën a dëgër bi ci des ndax benn bi moom mooy ne euh, kuy euh, jaar ci kanamu euh, voilà maanaam day maanaam mooy ne benn bi moom mooy du dagan du dagan nga jiital nit maanaam nit ki jiitale ba pare ngay ngay tax ngay nekk ci kanam nga koy féete kanam maanaam mooy comme liñ doon wax ci ci maanaam mooy bu fekkee imam bi dafa nekk te loolu ñu bari dañuy dugg ci erreur boobu rawatina bu fekkente ne jumaa gi dafa xat nga xamante ne dañuy julli imam bi nekk ci kanam waaye léeg-léeg maamum bi ñëw maanaam ngir ne amatul place mu dem taxaw fi nga xam ne moom mooy ci kanamu imam bi maanaam surtout yi nga xamante ne moom mooy jumaa wala yi wala jàkka yi nga xamante ne dañu am ay clôture après fi imam bi di taxaw après ñuy ñëw bay julli am ñuy julli ci kanam loolu julli googu du baax te mais loolu nag sukkandikoo ci xadis bi ngir wutal ko dalil amaan na gënuta dëgër ngir ne euh, possi beneen possibilité bi mooy bañ bi mu doon bañ mu romb ci kanamam ngir yelloowul kuy julli nga jaar ci kanamam te am feneen foo mën a jaar loolu daganul te bàkkaar lay indi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon beneen bi ci def mu ne mu ne kon nag mu ne mu ne summa topp nag mu ne mu ne mu ne summa topp nag salla mu daal di julli ma sha allah li nga xamante ne moom la sopp maanaam summa topp it ittaja mu daal di tëddaat fanaama mu daal di nelaw xatta mbete nafaxa mu daal di xarangal summa topp nag ataahu ci la ko dikkalee almunaadi aji wootee ji fa aadanahu mooy noddukat bi almunaadi mooy noddukat bi fa aadanahu mu daal di koy nodd mu daal di yëgal ko maanaam mu nodd bi salaati ci julli fa qaama mu daal di jóg maahu ànd ak moom ila salaati jëm ci julli dégg nga fa salla mu daal di julli walam yatawadda te jàppwul maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam jugaat dem julli ji te jàppwul dégg nga mu ne euh, qul na li amr fii nag lu lu am am solo parce que Sufyan ibn Uyayna mooy wax ba tey ah, rahimahullahu taala maanaam mu ne qul naa euh, maanaam fii nii day day day wane tamit ne nit ki buy nelaw Euh, bu maanaam fajar gi maanaam bu naafila ba pare ndax gisoon nañ ni dafa def ñeenti rakkaa yi ginnaaw bi mu tëdd nelawaat mhm. jogaat defaat yeneen juróomi rakkaa dem jàpp ji mais jàpp googu maanaam jàpp euh, bu bu gi maanaam bi nga xam dafa def juróomi rakkaa ginnaaw gi nag ci la nelawaate tuuti doo doog dem fajar doog a dem julli ji mhm. maanaam moom mooy ne diggante safa ak witar maanaam boo witaree ba noppi nga daal di euh, wala boog nga comme moom ngay mujjee def ci guddi gi Euh, wala boog boo jullee ñaari rakkay fajar pluto diggante ñaari rakkay fajar ak ñaari rakkay suba maanaam tëdd googu ñu ciy tëdd maanaam dañ koo yoonal maanaam sunna la ak it tëdd gi nga xamante ne ginnaaw boo bu fekkente ne waxtu wi jotagul tëdd googu ngay tëdd tamit dañ koo yoonal amaa ndax ndax sunna la bu ñu war a roy wala déet kooku borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci waaye nag ala kulli xaalin li nga xamante ne moom mooy lu dul moom li sax te du dañ mooy ne def lu yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon def loolu moom moo gën leneen lu dul loola dégg nga mu nekkul naa wax nañ la amr neel ñeel amr ibn dinar rahimahullahu taala ne ko inna am liwér boor mooy naasan am na ay nit yaquluuna ñuy wax naan inna rasulallahi liwér boor mooy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam tanaamu da nelaw aynuhu ay bëtam wala yanaamu te du nelaw qalbuhu xolam lii nag xadis la am na xadis boo xamante ne moom yenente bi ci boppam moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam waaye bi nga xamante ne moom la wax ni mu ne qaala amran maanaam amr ibn dinaar nee na sami'tu dégg naa ubay ubayd ibn umayr te moom mooy ubayd ibn umayr ibn qataada ibn sa'd al-laysi rahimahullahu taala te ñu koy dàqantele abu aasim rahimahullah ñu ngi génn àdduna ci li gën a wér soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na nag ñu wax soixante-quatorzième am na sax ñu wax soixante-huitième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom rek tamit moo tudd nii Umayr moom tamit ci kii la bokk euh, ci ci maanaam nga xam ne Umayr ibn maanaam Ubayd ibn Umayr maanaam noonu ci boppam maanaam ñaari tur moom moo ko tudd rahimahullah moom ci taabi'i yu mag yi la bokkoon Euh, nga xamante ne Seydina Abdullah ibnu ndax jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci la gane adduna Seydina Abdullah ibnu Omar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum radiyallahu ta'ala daf koo màggaloon ba nga xamante ne daan na dem sax di fekki ji ay jotaayam maanaam euh, di dem di di fekke am njàngalem maanaam nga gis kon maanaam naw gi nga xamante ne moom la ko naw ak màggal gi nga xam ne moom la ko màggal ñoo ñuy moom mu xadaram la maanaam moo tax maanaam jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi doon ñu ngi fi woon mu ne yaqulu day wax mu ngi wax ne mu ne dégg naa moo tax Amr ibn Dinar moom soloo na ci mu ne dama dégg nag ne yaqulu mu naan ru'yal anbiya géntu wa yenent yi alayhim salatu wax yu wahyu la summa topp qara'a mu daal di jàng inni ara fil manami anni asbahu muy waxu maam Ibrahima alayhi salaatu wasalam mu naan inni naka man ara gént naa fil ma gis naa fil manami ci gént an ni naka man kat ko maa ngi lay rendi yow sayyidina Ismaïl alayhi salaam maanaam nga gis ne kon yenent yi alayhi salaatu wassalaam seenu gént ak hmm, euh, seenu nelaw ak gént maanaam seenu gént wahyu la maanaam te kon loolu day wane ne seeni nelaw du nelawu kese et li ñuy li leen di dikkal ci gént loolu euh, mook maanaam mook li leen di dikkal fekk ñu yeewu benn la maanaam loolu nag day dëgëral li nga xam ne moom lañ doon wax ne ci bi ñu nekkee ci xadis yi yi ci askanante ne nit ki li muy gis nii ci gént bu fekkente ne lu wér la moo ko li mu toogoon jàkkaarloo moom di ko gis benn la te au moment où possible na nga gént yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu leer na ne ne moom nga gis te gisoo keneen maanaam noonu la possible rek nga mënoon a toog gis ko parce que benn la du changé wul maanaam jëmmi ji changé wul maanaam te euh, loolu lii tamit da koy firndeel maanaam ne yeneen yi alayhi salaatu wassalaam li ñuy gis ci gént moom ñu yeewu woon nii toog ñu gis ko benn la ndax lu tax parce que ñoom seen xol moo dul nelaw te wax yu boobu ci seen xol la révé lii gis en fait euh, dafay jokkaloo ak bët bi mais gis-gis yi nga xam ne révélation la wax wala ay ilham la maanaam wala gént gis yi nga xamante ne ay kàccu la yooyu maanaam mooy day jokkaloo ak xol bi moo tax maanaam mooy li nekk ci xol bi mooy leer ba mu mel ni ci bët yi nga koy gisee dégg nga waaye nag li nga xamante ne moom la wax fii euh, wala boog mu jokkaloo ak bët bi ba nga koy gis euh, waaye loolu donc benn la ci leen ñaareel bi ci def moom mooy li lënt lënt bi maanaam lii lu lënt la ci suraaxe maanaam ñi sara Sahih imam al Bukhari rahimahullahu taala bari maam dañ daanaka dañoo xaw a am problème ak ak passage bi mooy lan moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi wax ji maanaam ban rapport la am ak buntu bi nga xamante ne moom la indi maanaam lu tax mu naan euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam xol bi day euh, euh, day day du nelaw maanaam bët yi ñooy nelaw waaye xol bi du nelaw ak it di wax wax yu yi nga xamante ne moom la ne seen wax yu ak li ñu gis benn la maanaam loolu li muy tekki mooy ne kon ñoom seenu nelaw du yàq jàpp loolu lay tekki parce que kon fii tamit day wane ne maanaam euh, ne nelaw du toj nelaw du du alxadas an nawmu laysa bi xadasi maanaam du du du toj waaye moom mazinnatul xadas la maanaam fu ñuy njortee toj toju njàpp la waaye du jëmmi nelaw gi mooy toj njàpp gi waaye bu fekkente ne nit ki moom bu nelawee dootul yëgati dara loolu mooy wane ne maanaam njàppam mën na fee toj te du ci xam dara loolu moom moo tax bu fekkente ne loolu moom moo tax loolu moom moo indi teqantal yi nga xam xamante na daanaka li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim noonu la ñu dëgëralee ci bunt boobu ne maanaam lii toj njàpp maanaam lii toj njàpp waaye après nag wuute nañ insha allahu taala daañ ko gis maanaam nga gis ne par exemple Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom toog gi rek lañu lañu la ñu considéré maanaam nit ki buy nelaw fekk dafa toog voilà bu fekkente ne dafay nelaw dafa toog maanaam parce que foofu possible maanaam am na possibilité wu mën a contrôler xam ne ndax nelaw njàppam toj na waaw wala déet ndax ci nit bu toogee maanaam foofu noonu bu amee dara lu génn ci moom bu boobaa dina ko mën a xam contrairement ak su fekkente ne dafa tëdd te beneen bi ci def maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy cha xanafiye euh, rahmatullah alayhi ñoom dañ koo at ci maanaam euh, euh, position wu julli maanaam boo dee da nga taxaw wala nga rukoo wala nga sujjóot wala nga toog yu mel noonu nga xam ne ay position wu julli la ñoom ci loolu lañ ko aj beneen ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha xanaa Maliki ak Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ koo at ci nelaw yi diis ak ñàkk diis mm-hmm. bu fekkente ne nelaw yi dafa diis bu boobaa nelaw yooyu day yàq njàpp parce que bu fekkee nelaw yi dafa woyof boobaa nelaw yooyu day day euh, du yàq njàpp waaye bu dee nelaw yi dafa gudd ba pare woyof booba dañuy sopp nga jàppwaat mais du duñ farataal ci nit ki mu jàpp mm-hmm. waaye su dee nelaw gi dafa dafa diis nag bu xësee ba diis rek day yàq njàpp waaye nelaw gu diis ak gu diis ñoom ni ñu ko nattalee moom mooy masalan nga mën a téye dara bic wala kurus wala yu mel noonu ngay nelaw mu wadd te doo ko yëg maanaam bu dee nelaw nga téye nga ko mu wadd nga continuer nelaw yëgoo ko loolu mooy ne nelaw yooyu diis na wala boog ngay nelaw nit ñi di wax ci sawet te doo xam li ñuy wax doo dégg li ñuy wax loolu tamit maam te doo ci benn baat loolu itam mooy wane ne yu diis na yu mel noonu yooyu la ñu nattee li nga xamante ne moom mooy ay nelaw yu diis kon euh, euh, kon euh, loolu amaan na nag loolu noonu mooy li gën a dëgër insha allahu taala waaye lii wane ni loolu mazinatul xadas la mooy li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam bimu naan bimu naan ay al aynaani wika us fa ida utlaqat al fa ida Euh, naamatul ay naani utula utulaqatil wika maanaam xadis la bu nekk ci sunan yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam nelaw ñaari bët yi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy yeew ginnaaw gi maanaam moo tax bu fekkente ne ñaari bët yi nelaw nañ rek ginnaaw gi day daal di boyal maanaam day maanaam mooy lu ne mën naa xew nit ki njàppam mën naa tojte bi ko yëg euh, kon euh, xadis bi imam al Bukhari rahimahullahu taala Euh, indi woon na ko ci xadis numéro 117 ak 183 te foofa defoon nañu euh, taxrij bi nga xamante ne moom moo aju ci euh, xadis bi kon jaruñu ci dellu siwaat mu ne baabu buntu isbaaxul wudu'i li baabu buntu isbaaxi matale alwudu njàpp maanaam matale moom mooy asbax comme asbaxa comme li borom bi subhaanahu wa taala wax ne wa asbaxa aleykum ni'amahu zahiratan wa batina moom mooy ki nga xamante ne moom moo matale li xamante ne moom mooy ak xéewalam ci yéen yu ak yu biti mu ne waqa maanaam kon fii ginnaaw bi mu waxee ci njàpp gi nga xamante ne dañ koy woyofal ak maanaam ci wax ci loolu maanaam fii mu daal di wax nag léegi maanaam ndax xam nga xadis bale booñ seetloo fi mu wax ne ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàpp njàpp lu woyof maanaam mooy matalul léegi nag fii nag muy indi njàpp lu mat maanaam lan mooy njàpp lu mat ak naka la ak lan moo koy waral maanaam mu daal di indi baabu buntu isbaaxi matale al wudu i njàpp mu ne wa qaala ibnu Umar maanaam sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala al adawi al al qurashi al adawi radiyallahu ta'ala anhuma abu abdurrahman moom nee na isbaaxul wudu i ah maanaam matalek njàpp mu ne al inqaa mooy setal maanaam xam nga matalek njàpp mooy lan mooy matal njàpp moom mooy donte benn benn la waaye ndox mi day raxas li nga xamante ne moom mooy cër bi ba cër ba set maanaam mooy matale gi maanaam kon mu firee ko ne moom mooy mu raxas mbir mi ba mu set maanaam ngir ne boo amee benn comme masalan tey bu te ne sa xar kanam da nga ko war a raxas nga raxas ko benn yoon mu daal di set bu boobaa nee nañ baax am na maanaam njàpp li mat na maanaam partie bu nekk ci njàcceelu njàpp yi soo defee loolu loolu njàpp ne mat na su fekkee loolu amul na njàpp li du mat te bu boobaa dañ koy moo tax fii maanaam euh, euh, tafsiru shay bi lawazimihi la maanaam moom mooy euh, tafsiru shay bi lazimihi la maanaam mooy de dañuy firi mbir ci li nga xam ne dafa takkook moom maanaam mooy su matee faw day set voilà loolu loolu la ko firi maanaam mooy ne kon loolu moom moo tax mu indi waxu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma te imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala lu bëri bëri bëri ci ay masala ci ay masala suy indi exemple ci kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum bu dee masala jëf la ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa digle nangam comme fii nii nga xam te ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadiisu euh, Laqit ibn Sadra radiyallahu ta'ala anhu dafa ne mooy mu nekk ci sunan imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala na asbighul wudu'a wa xallil bayna wa asbighil wudu'a wa xallil bayna al asabi' wa la tubalig fil istinshaq illa an takuna sa'ima maanaam na nga matalal njàpp gi te euh, nga wa wa xallil bayna al asabi' wa balig fil istinshaq voilà illa an takuna sa'ima am na iza tawadda'ta fa madmid am na beneen riwaaya ci sunan imam Abu Dawud ba tey rahimahullah bu Laqit ibn Sabira boobu radiyallahu anhu ba tey maanaam ne booy sooy jàpp na nga gallaxndiku te gallaxndiku googu na nga ci mat na nga ko matale waaye fii maanaam na na nga ci jiig gi waaye fii dafa ne euh, maanaam na nga sooy sooy jàpp mu ne sooy jàpp mu ne na nga matale njàpp li asbighil wudu wa xallil bayna asaabi te nga tax liil nga xàll diggante baaraam yi waaye nag mu ne nga matalal li nga xamante ne moom mooy nga euh, nga nga nga jéggi dayo ci sarax ndiku gi mbete xanaa nga nekk maanaam lu dul xanaa nga nekk ku nekk ci koor waa ngir bañ gi ñuy bañ affaire bi dugg daal di jaar wadd waaye loolu ak tamit maanaam loolu tamit maanaam ngir loolu ak yu mel noonu ne maanaam njàpp dañ ko war a matal loolu noonu moo tax imam euh, al-Bukhari rahimahullahu taala indi bunt bi waaye mu indi waxu na Abdullahi ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu taala anhuma nga xamante ne al imam ibnu al-Munzir indi na ko euh, moom rahimahullahu taala indi na ko ci càll boo xamante ne gu wér wér la euh, niki noonu imam Abdurrazzaq rahimahullahu taala jokkale na ko tamit ci musannafam mm-hmm. rahimahullahu taala mu indi e, asar bi ngir lan ngir ne Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu taala anhu dafa nekkoon ku jiggi dayoo ci ni nga xamante ne mm-hmm. noonu la daan royee yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom moo tax lu deme nekk fii lu deme nekk par exemple ci masala bi muy waxee ci wàllu maanaam bu ñuy julli bu ñu jiital suñu uum yi na njëkk jiital loxo yi mu daal di wane xadis boobu comme dañuy wuute ndax xadis bi maqlub la waaw wala déet ndax xadis bi naka mu daal di indi ne Abdullah ibn Umar de nii la lan def radiyallahu ta'ala anhuma ngir ne moom dafa nekk exemple ci ni nga xamante ne noonu la nekkoon ku ku ku ku ku woon ak doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne fu lu yenente bi def rek sallallahu alayhi wa sallam bu ko xamee day def loolu nga xamante ne même bu rombee bërëb boo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa romb dafa mës a tëdd nelaw moom saa yu fa rombee même bu yàkkamtee ak lu mën a xew bu àdduna bi doon wëlbatiku dana tëdd nelaw ko moom nga xamante ne euh, lu mu yàkkamti yàkkamti nag maanaam tamit masalan bu ne yenente bi sallallahu alayhi romb na bërëb sàngam tuur na fa ndox moom fokk dana fa romb moom bu fa rombee lu mën a xew dana xaar ba tuur fa ndox doogu continuer yoonam maanaam ngir roy gu matale gi nga xam ne moom la doon roy yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tax imam al-Bukhari rahimahullah di jël genre masala yu mel nii di ko joxe moom comme exemple nga xamante ne comme niñ ko waxee woon ne saxaaba yi radiyallahu anhum euh, imam al-Bukhari day tànn ban saxaaba lay tànn pour lan mm-hmm. maanaam nga gis ne loolu sew euh, sewlu bu xóotu xóotu xóot ci maggaayu euh, saxeexam bi mm-hmm. mu ne qaala xaddasanaa bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi xaddasanaa Abdullahi Ibn Maslamata mooy Abdullahi Ibn Maslamata Ibn Qa'nab al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala mooy Abu Abdurrahman al-Madani mm-hmm. nekk summa al-Basri nekkoon taalibe yi imaamu Maalik yu mag yi waxoon nañ la ne la imaam al-Bukhari rahimahullah su bëggee solo. xadis boo xamante ne dafa nekk ci muwatta bu imaamu Malik rahimahullahu taala daf koy jëlee ci ñeent ci ci sëriñam yi soit Abdullah ibn Maslama ibn Qanna al-Qanabi bii la wala Isma'il ibn Abi Uways wala Qutayba ibn Sa'id wala kan euh, Abdullah ibn Yusuf at wala bu dee ci intermédiaire la koy jëlee tamit mu jëlee ko ci Abdullah ibn Wahb al-Misri rahmatullahi ala al-jamii mu ne an ma moom euh, Abdullah ibn Maslamat ibn Qanab euh, al al al al-Qanabi moom waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañ ay xadiisam ba mu des Ibn Maaja rahmatullahi alayhi moom moo solowul xadiisam mu ne moo tax première sax xadiis bu nekk ci sunan imam Abu Dawud ci sëriñ bi la ko jëlee. Abdullah ibn Maslama mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi rahimahullahu ta'ala mu ne an Malik te moom mooy ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman al-Asbahi al-Himyari rahimahullahu ta'ala moom comme mooy Abu Abdullah imam bu màgg boobu imaamu daaru hijra comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee mu ne an Musa ibnu Uqba Musa ibnu Uqba borom Maghazi ibnu Uqba ibnu Abi Iyash al-Qurashi al-Asadi rahimahullahu taala nga xamante ni téeri ci maanaam téeri Maghazi yoom yi maanaam ci siira yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci ñi ci njëkk bind téere ba pare siiram moo gën a wér ci mboolem siira yi Maghazi téere kitaab Maghazi moo gën a wér ci mboolem téere mi moo tax imaamu Maalik daf doon wax naan mboolem téere yi wax ci siira doy loo leen ci téere bu al imam Musa ibn Uqba bi rahimahullahu taala dàkkantalam moo nekkoon Abu Muhammad moom mi ngi génn àdduna cent quarante et unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom comme imaamu Malik ay xadiisam waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko an Kurayb waxoon nañ ko léegi mawla Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an Usaamata ibn Zayd moom mooy Usaamata ibn Zayd ibn Haarisata ibn Sharahil ibn Eh, ibn Abdul Uzza bokk eh, rahma al-Qurashi eh, al-Makki maanaam mawla Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne doomu Zayd ibn al-Harith radiyallahu ta'ala nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moom dong la tudd turam ci alquran muy góor ku dul saxaaba maanaam ci biir saxaaba yëpp papam dong lañ mës a tudd ci alquran. walammaa qadaa Zaydun minhaa wataran zawwajnaakahaa maanaam moom rek la turam rot ci alquran maanaam loolu kooku moo tax mu nekkoon hibbu rasulullah maanaam moo nekkoon soppay ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam moom mi moo nekkoon alhibbu ibnu hibbu lañu koy wax hmm. maanaam mooy soppe bi di doomu soppe bi radiyallahu ta'ala anhu anhuma moo tax moom mi uh, uh, moo tax am na benn jaaro mu bu mu amoon moom tamit jaaro bi xibbu rasulullah moo ci nekk sallallahu alayhi wa sallam maanaam soppee yenent yàlla bi ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo soppoon bu mu jiggi dayo moom bi mu amee fukki at ak juróom-ñett ci la ko yenent bi sallallahu alayhi wa jël jox ko armée bi ni ko nam na dem jiite ji ko moo bi mu amee ñaar fukki at ci la yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna maanaam moom euh, kon euh, al-Kalbi al-Madani euh, radiyallahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaayu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, imam euh, maanaam moom ci wa téeri xadis yëpp vingt-huit xadis la ci am euh, imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ci solo quinze xadis imam al-Bukhari am ci ñaari xadis yu mu beroo imam Muslim am ci ñaari xadis yu mu beroo kon ñoom ñaar boo demee ci Sahih al-Bukhari ak ci Sahih imam Muslim rahmatullah alayhima di nga ci gis ñoom ñaar seen benn bu ci nekk di nga ci gis dix-sept xadis ci téeram di nga ci gis dix-sept xadis maanaam nga xam ne quinze yëpp ñoom ñoo ko bokk soloondoo ñaari kenn ku ci nekk beroo ñaar sa moroom solowul maanaam xadis bii nga xamante ne moom sayyidina Usaama ibnu Zayd ci saxaaba yi yëpp radiyallahu anhu am nañu tuddoon Usaama waaye Usaama ibnu Zayd moom dong moo ko ci tuddoon radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu nee na moom eh, Euh, Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala nee na sami'a dégg na maanaam moo tax Kurayb mu dig nga an Kurayb mawla ibn Abbaas maanaam ñu préciser ko radiyallahu ta'ala waaye comme niñ la ko waxee ci asmaa'ul mufrada yi la bokk Kurayb moom rek moo tudd Kurayb ci mboolem ñu solo xadiis yi ci ashaab boo demee téer tey foo gisee Kurayb jaru ñuy préciser kan la maanaam moom mii la euh, radiyallahu euh, radiyallahu ta'ala anhu man na nekk moom sami'ahu dégg maam moom moo dégg mm-hmm. moom moo dégg maanaam moo tax am na hoo bii ci Kurayb bu lay dellu hoo bi waaye sami'a hoo ci Usaama lay dellu maanaam sami'a dégg na hoo Usaama maanaam kon ñoom dégg na ko yaqulu mu naan dafa maanaam eh, eh, jañu na maanaam mooy eh, day dox ndànk-ndànk maanaam ngir mbooloo mu bari parce que bu mbooloo baree ngeen di dox maanaam embouteillage am masalan da ngay gis da ngay dox ndànk wala ngay dawal ndànk su fekkee ne am na espace wala plat nga daal di continuer dawal su fekkente ne espace bi dafa wàññeeku nga daal di ralentir wala nga taxaw xaar ba espace avant de continuer loolu mooy dafaa maanaam jañu na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min arafa tukkee ca arafa waaye maanaam arafa xam nañ ko mooy doj boobu xattaa mbéte isa kaana ba mu nekkee bi sha'b ci euh, peggu doj yi maanaam ci peggu doj yi maanaam sha'b Euh, mooy peggu doj mooy mooy mooy bu do bu doj yi nekk ne montagne yi place boo xamante ne maanaam day am ci ay maanaam ci biir montagne bi xam nga yoon yi ngi ñëw ci diggante montagne yi mu am nag wàll goo xamante ne ay garab daf am wala boog ay xeer dañ fay nekk maanaam ci pegg gu noonu nga mën nga voilà loolu moom mooy ashab maanaam moom nazala mu daal di wàcc fa baala mu daal di tuur ndox summa topp tawadda mu daal di jàpp maanaam loolu tamit dañ ci xamee ne maanaam tuur ndox ci ndandu foy foy loolu dagan na maanaam lu man a nekk la feek rek te maanaam bët yi maanaam da ngaa sori gis-gisu nit ñi maanaam nit ñi duñu lay gis bu boobaa nga sori te moo tax xadiis bi d'ailleurs bi ñu doon wax léegi moo Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi rahimahullahu taala bi nga xam ne moom mooy bi njëkk ci sahih imam al-Bukhari mooy hadith sayyidina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu boo xamante ne loolu la waxoon nee na kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha dhahaba al ab ab'ada maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi su daan dem ci jëmuwaay ba maanaam mooy wanag wa da daan sori maanaam kon loolu mooy hadith boobu moom mooy bu njëkk ci sunan imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala maanaam kon fii muy mu ne kon euh, loolu beneen bi ci def moom mooy bu dee ndànd foy foy la doo jublu xibla bi ba pare da ngay moytu nit ngelaw yi fi ñuy fi ñuy ñëwee maanaam ngir di bañ di tuur ndox maanaam ngelaw li di ko ëpp ëpp muy dalaat sa kaw maanaam ak yu noonu mu ne nag bu kon nag mu wàcc nan fa baala mu daal di tuur ndox su ma topp te wadda ah mu daal di jàpp déglul walam yusbir waaye matalul woon al wudu a njàpp gi maanaam nga gis ne njàpp loolu njàpp la goo xamante ne doo ci mën a jullee moom mooy njàpp gu woyof gi nga xam ne moom lañ la doon wax ci buntu bii weesu boobu doo ci mën a jullee looloo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi woon xadis bële fële ngir ne yeneen moo tax mu doon wax préciser ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam en fait doonul woon nelaw comme ñun ni ñuy nelawee maanaam pour wax na le maanaam moom xam na ni njàppam tojutoon looloo tax mu jàpp googu xeetu jàpp mm. waaye tamit njàpp googu ndeketee bii fii liñ koy jàpp mooy dañ koy jëfandikoo ci loo xamante ne maanaam mooy bugg maanaam dama koo jàppoo mais julli taxu maa jóg li koy wane mooy li nga xam ne moom la ci teg mu ne faqultu ma ne ko mm-hmm. as-salaata maanaam ah ndax da ngay julli maanaam bi maanaa as-salaata bi maanaa aturidu salaat maanaam ndax julli nga nam ma ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko as-salaatu julli amaamaka ma nga sa kanam ndax lan parce que boobu timis jot na mm-hmm. waaye euh, ñuy dem mu dem muy juge parce que Muzdalifa la doon dem mm-hmm. maanaam moo tax mu daal di ne mu jóge Arafat di dem Muzdalifa daal di euh, di di maanaam Muzdalifa nag bërëb la bu nekk diggante Arafat ak Mina euh, ca maanaam ca Makka mm-hmm. maanaam mu daal di bi muy dem nag mu daal ni mu moo tax mu leeralal ko fii nekko ko euh, julli nag mu ngi ci sa kanam mm-hmm. maanaam mooy bu demee ba Muzdalifa foofu la ñuy jullee maanaam kon mu wane ne njàpp li nga xam ne moom la jàpp woon du jàpp pour mën a julli mm-hmm. waaye njàpp la ngir mën a nekk ci làpp goo xamante ne du yegg niveau bu ñu mën a jullee waaye tamit ngir mën a euh, ngir mën a bañ a nekk ci ci ci ci ci ci tot gu mat mm-hmm. maanaam te loolu moom mooy masalan tey mooy njàpp gi nga xam ne masalan nit ki daf koy war a mën a jàpp masalan su su àndeek soxnaam ba noppi masalan maanaam mën naa nekk njàpp bu woyof googu bu fekkente ne sangoogul mm-hmm. wala boog su fekkente ne dafa bëgg a nelaw parce que boo yeewoo bëgg a dem ji maanaam boo yeewoo boo jugee guddi bëgg a dem nelawi jaar bu fekkente ne da ngaa jàpp njàpp lu mat li bëri na ci ñoo xam ne dootuñu mën a nelawaat maanaam bu boobaa njàpp lu woyof loolu day daal di nekk loo xamante ne euh, maanaam euh, solution lay daal di doon ci loolu mu ne kon nag mu ne ko kon nag julli mi ngi ci sa kanam nee na fa rakiba mu daal di yéeg mm-hmm. euh, maanaam ndax njàpp loolu spécificité mooy da ngay ànd da ngay am gëneelu ku jàpp mais te doo waaye nag doo ci mën a def loo xam ne farata la njàpp farata la ci voilà loolu moom mooy spécificité njàpp gu woyof googu maanaam moo tax lii nag daf koy wane wanewaat maanaam mu ne ko nag kon nag julli mu ne ko ma nga ci sa mu ne fa mu daal di waraat waraat euh, euh, gëléem gi maanaam warwaay fa lamma ba nga xamante ne jaa dikk na al Muzdalifa ca Muzdalifa maanaam Muzdalifa dañ koo tuddee Muzdalifa ngir ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy jege gi nga xamante ne Euh, maanaam moom lay jegi sax maanaam jaamu yàlla gañ fay jaamu yàlla ndax az az mooy az zulfa mooy jaamu yàlla voilà dégg nga euh, kon niki noonu wala bokk ijtimaa maanaam daje la nga xam ne moom lañ fay daje maanaam nit ñi kook tamit comme euh, summa asrafna sammal axarina voilà maanaam euh, euh, azlafna mooy dajale maanaam summa mu ne nazala bañ yeggee ci mu Muzdalifa mu ne nazala ci la wàccee fatawadda mu daal di jàpp nag fa asbagha mu daal di matal alwudu a njàppale nag foofu summa topp nag uqimat ñu daal di taxawal as-salaatu julli maanaam kon lii day dëgëral li nga xamante ne mooy li nga xam ne moom lañ doon wax loolu yëpp mu ne fa salla mu daal di julli al-maghriba timit summa topp maanaam nga gis ne foofu bañ fa yegsee rek nit ñi nag ñu daal di topp yenente bi sallallahu alayhi wa mu daal di julli ba ba am na leneen lu muy wane beneen xadis bi am na beneen mbir bu muy wane mooy yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam doonul xëcc ay privilège ci ay boppam maanaam ngir ne bu doon xam ngeen ko euh, tey président bu doon romb bu doon dem wala ab sëriñ yi wala yooyu da ngay gis cortège yi ñooy ñëw ñu daal di xàll yoon wi mu daal di jàll moom dem mm-hmm. voilà loolu nag moom yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam defu ko woon voilà waaw dafa ànd ak nit ñëpp dox ko def ko ñëpp nekk ko ñëpp dégg nga maanaam loolu tamit jikko ju ta ju màgg la ju kawe ak wàcc boppam gi nga xam ne moom la wàcc boppam loolu lay tegtale mu ne nag summa topp ëpp maanaam maanaam mu ne bi ñu taxawalee julli euh, julli timis gi loolu tamit moom mooy ne Muzdalifa kon bu ñuy julli euh, li nga xam ne mooy sunna mooy ñu jullee Muzdalifa maanaam timis nga jullee ko Muzdalifa loolu mooy sunna maanaam boo jugee Arafat ci ngoon gi maanaam di dem euh, Muzdalifa doo doo julli ci yoon wi maanaam biir Muzdalifa la ñuy julli ni ngi noonu summa topp mu ne anaaxa mu daal di gooral kullu nit ku nekk ba'irahu ak ak ak gëléemam maanaam waruwaayam fii manzilihi ci wàccuwaayam maanaam nga xam ne fenn fa ku nekk sa dalwaay ah sa dal maanaam nga daal dem gooral fa euh, Euh, góoral fa euh, sa gëléem summa topp mu ne uqimat ñu daal di taxawal euh, al isha ñu daal di taxawal li nga xam ne moom mooy gée fa salla mu daal di mu daal di julli maanaam lii tamit partie maanaam wax ji dafa am tamit beneen mbir bu ñu ciy jànge mooy bu njëkk bi moom mooy ne Muzdalifa li nga xam ne moom moo ci yoon mooy dañuy julli maanaam loolu dafa bokk ci manasikul xaj ji mm-hmm. maanaam mooy aj bu ñu ni koy defee bokk na ci mooy ne bu ñu demee ba mus maanaam bis boobu mooy bisu Arafat juróom-ñeenteelu bés ci zul xijja mm-hmm. dañuy dem bu ñu demee Muzdalifa foofu la ñuy boolee julli timis ak géeye dañ leen di boole maanaam jam o boobu waaye nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ndax jam o boobu boole boobu farata la waa wala déet xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne farata la waaye fuqaha u maliki shafi'i ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom jàpp dañoo jàpp ne du farata loolu moom moo tax ñoom euh, moo tax cause foofu tamit dañoo wuute tamit beneen ci beneen wuute maanaam ñoom ñëpp gis ndax gis giñ gis jëm jëfu yenente bi sallallahu alayhi beneen wuute gi nga xamante ne moom la ñu wuute moom mooy lan mooy cause boole bi maanaam moo tax Hanafi yi rahmatullahi dañoo jàpp ne manasikul hajj bi moo tax maanaam le at bi ci boppam maanaam dem Muzdalifa jullee foofu timis ak gee boole ko loolu moom mooy jëm ni li tax ñu def ko hmm. amma ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur mooy saaf Maliki Shafi ak Hanabila yi hmm. rahmatullahi ñoom dañoo jàpp ne déedéet loolu mooy cause bi cause bi mooy tukki bi maanaam tukki gi moo waral boole gi loolu moom moo tax ci ñoom kon boo dëkkee Musdalifa doo boole voilà boo dëkkee Musdalifa doo boole loolu muy beneen beneen bi ci def biñ ciy jàngale jànge moom mooy ne daañu boole timis ak gée ci benn julli su fekkente ne tukki moo ko waral naka noonu aussi su taw amee taw bu fort a fort intemp intempérie par exemple bu amee wala ay orage nañ mën nañ mën nañoo boole timis ak gée wala boog yu demee nekke euh, Euh, mu am xat-xat goo xamante ne dëgg-dëgg moom mooy dafa teew te boo ko boo julliwul boole ko julli gi du du du jàppandi maanaam lool loolu daañ ci gën a ñëw insha allah bu boobaa ñu mën ko boole loolu itam beneen mbir la boo xamante ne insha allahu taala daañ ci ñëwaat beneen bi ci def moom mooy ne euh, bokk na ci li ñuy jàngee tamit ci partie bi fii nii ci euh, suñu hadith bi moom mooy ne bu ñu nee dañuy boole maanaam dañuy boole mën nañ dañu leen di noddal benn nodd moom mooy te waaye imam Ash-Shafi'i rahimahullah moom dafa jàpp ne dañuy nodd ñaari nodd waaye lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mu nañu nañook moom foofu ndax dañoo jàpp ne déedéet boole bii benn nodd la ñuy nodd ngir ñaari moo tax mu daal di wax ne gis nga dafa ne dañoo julli timit maanaam ku nekk daal di teg góoral ci sa daluwaay sa euh, sa gëléem mu ne gannaaw ga ñu daal di taxawalaat maanaam uqiimat maanaam dañoo def qiyaam maanaam mooy iqaama iqaama mooy liqaam mm-hmm. ñu daal di liqaam ñu daal di julliwaat maanaam loolu tamit day wane ne bu ñuy julli di boole maanaam julli gu nekk dañ koy liqaamal beral ko liqaamam mm-hmm. beneen bi ci des bi nga xam ne moom lay wane mooy ne jëf yu ndaw ndawaan maanaam bu dul yàgg distance maanaam durée bi bu yàggul lool maanaam boole tekkiwul ne dañuy julli seulement rek jugaat teg ko ci léegi léegi tekkiwul lool ndax mën nañoo def leneen maanaam preuve bi mooy lan mooy ñoom kenn ku ci nekk yóbbu nga sa euh, sa gëlleem fa sa daluwaay dellu si ñu daal di toog ñu daal di julli maanaam loolu muy beneen mbir bi ci def nag moom mooy li nga xam ne moom la ñuy euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax tamit ne maam di wuute ku mel ne al imam ibnu Battal ak imam ibnu Tim ci Maliki rahmatullah alayhim ak ñeneen ñoom dañoo tegtaloo ci xadis bi al ak Qurtubi rahmatullah alayhim maanaam ci ne képp kuy julli maanaam euh, maanaam bu ñuy julli julli maanaam la mën nañ koo def ndekete ci biir su may su may julli boole maanaam mën naa doxale naafila sax ci diggante ñaari julli yi hmm. su dee damay boole maanaam waaye loolu xadis bi euh, parce que dañ ni ngir jëf jëf jëf ji nga xamante ne moom mooy dem bu fekkente ne man naa cee dem defi ci leneen kay mooy mën naa cee naafila waaye comme li Mawlana Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu doon wax naan law sabbahtu la atmamtu bu doon ne damay boo damay damay damay naafila kay kon danaa leen damay matal mm-hmm. maanaam kon euh, maanaam kon bu boobaa loolu tamit beneen njàngat la ci mu daal di wax ne walam yu salli te loolu moo koy dëgëral mm-hmm. mooy walam yu salli te julliwul baynahuma seen diggante yenente bi sallallahu alayhi wa sallam diggante timis gi ak jeegi kon euh, hadith boobu mi ngi ci Muwatta bu imaamu Malik hadith numéro mille cent quatre-vingt-douze comme niñ la ko waxe ne ci la ko imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala jële imam al-Bukhari indiwaat na ko hadith numéro cent quatre-vingt-un mille six cent soixante-sept mille six cent soixante-neuf ak mille six imaamu euh, Muslim euh, rahimahullahu ta'ala indi na ko ci juróom ñaari bërëb ci hadith numéro mille deux cent quatre-vingts imam euh, Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille cent vingt et ak mille neuf cent vingt Ibn Maaja indi ko hadith numéro trois mille euh, dix Ahmad ibn Hanbal indi na ko moom ci juróom benni bërëb moom tamit rahmatullahi alal jamii mu ne baabu buntu gaslul wajhi maanaam raxas xar kanam bil yadayni waaye defe ko ci ñaari loxo min gharfatin ci ak as wahidatin bay benn mhm. loolu tamit beneen mbir la boo xam ne awaam yi xamuñu ko maanaam awaam yi xamuñu nu ñuy jàppoo ni yent bi doon def sallallahu alayhi xamuñu ko moo tax xamuñu ne naka la fii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi ne maanaam fii daf ciy leeral ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy ne bu ñuy jàppu bu ñuy raxas xar kanam benn maanaam mën nañoo bañ a Euh, sotti kese maanaam as ngir jàpp mën naa ne maanaam mooy su fekkente ne dañoo nekk par exemple ci kanamu ndaa ci kanamu euh, naka la tudd waaw ci ci kanamu ndox par exemple waaw ab ab wala paan wala boog ci kanamu mbalka wala ci kanamu mbalka mën nañoo as loolu benn la ciy wax mooy moo tax mu wax ne min xarfatin waaxida benn bu boobaa da ngay daal di as nii beneen bi ci def moom mooy mën nañoo sotti waaye bu ñuy sotti ci ndeyjoor bi lañuy sotti waaye bu ñu sottee ci ndeyjoor bi bu ñuy raxas ci ñaari lañuy ñuy maanaam damay sotti ci ndox mi wala bu ma asee ba pare damay jël ma sotti ci beneen loxo bi ma doog a raxas xar kanam gi ak ñaar yëpp maanaam loolu la wax mu ne ghaslul wajhi raxas xar kanam bil yadayni ak ñaari loxo lañ koy raxase mm-hmm. waaye min gharfatin wahidatin mu nekk ak benn ak maanaam loolu moom mooy sunna maanaam fii nag ginnaaw moo tax ginnaaw bi mu leeralee buntu bi nga xamante ne moom mooy ci nan la ñuy matalee njàpp ak yooyu mu indi ñëw nag ci détail yu njàpp yi ci jëmmi boppam maanaam mu daal di indi kon détail boobu noon kon leeral mbir moomu ñaari mbir yooyu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi mu ne qaala bil isnaad muttasil fii awwalil kitaabi ilay min awwalil kitaabi ilay haddathana Muhammad ibn Abdurrahim te mooy Muhammad ibn Abdurrahim ibn Abi Zuhair al-Qurashi al-Adawi mawlaahum rahimahullahu ta'ala moom mawlaa la maanaam waaye dëkkoon na euh, Baghdad nga xam ne euh, ñoom seen waa kër Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala moo leen goreloon euh, bokkoon ci xuffaaz yu mag yi maanaam ñu koy dàqantele sa'iqa moom sa'iqa lañ ko doon dàqantele xam nga lan mooy sa'iqa mooy tonnerre dëndu ngir gaaw gi mu gaaw ci mokkal agit bu xësee ba mokkal du ko du ko du ko fàtte <laughs> maanaam nit dënd moom lañ ko daan dàkkante la Abu Yahya moo nekkoon dàkkante <laughs> Allah al-Qurashi al-Adawi eh, rahimahullahu ta'ala eh, moom eh, dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan ànd ak imam Ahmad ibn Hanbal am na ay wax yu imam ahmad ibn hanbal di wax yu bari yoo xamante ne moom rek moo ko soloo ci moom mm-hmm. imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo na ci moom trente-six hadith ci saxiixam bi mm-hmm. waaye moom ak Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak an-Nasa'i rahmatullahi ñoom rek ñoom ñoo soloo mm-hmm. ci euh, ci as bi mooy Muhammad ibn Abdurrahim Abu Zuhair al-Qurashi euh, ibn Abi Zuhair al-Qurashi mooy Abu Yahya al-Qurashi rahimahullahu taala kon Euh, imaamu muslim ak imaam ibnu maaja ñoom solo wuñ ci moom rahmatullah alayhi mm-hmm. euh, tamaaman comme ali ibnu al-madini nga xamante ne imaam <laughs> voilà imaam muslim ak imaam ibnu maaja solo wuñ ci moom moom mi ngi gane adduna cent quatre-vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna weeru sha'ban ak deux cent cinquante-cinq ginnaaw fekk mi ngi am soixante-dix ans moom mu ne qaala axbarana xabaare nañu abu salamata al-xuzaa'i mansuur ibn salama maanaam dafa indi abu salama mooy liñ ko dàqantale al-Khuzaa'i mooy askanam Mansour ibn Salama mooy turam tur ak turu baayam mooy moom lépp la indi mooy Mansour ibn Salama ibn al Abdul Aziz ibn Salih mooy Abu Salama al-Khuzaa'i al-Baghdadi moom mi ngi génn adduna deux cent sept euh, deux cent neuvième année ci li gën a wér deux cent neuvième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama donte am nañu wax deux cent septième wala deux cent dixième mais deux cent neuvième mooy li gën a wér rahimahullahu taala mu ne qaala nee na axbarana ibnu bilal te moom mooy sulayman moom it gisoon nañu ay xadisam sulayman ibnu bilal al-qurashi at-taymi mawlahum rahimahullahu taala dàqantalam di abu muhammad wala boog dañ koy wax tamit abu ayyub rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna cent soixante-dix-septième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala mu ne mu ne an Zayd ibn Aslam euh, Zayd ibn Aslam bi moom mooy euh, Zayd mooy Abu Usama moom tam mooy daakantal mu dañ koy wax tamit Abu Abdullah Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 136e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy baayu Euh, Abdurrahman ibn Zayd maanaam boo xoolee bi nga xamante ne imam ku mel ne mooy tafsir kat yi dañuy wax naa ne naan Abdurrahman ibn Zayd lii la wax moom moom maanaam kii moom mooy bàyyam mooy Zayd ibn Sal eh, ibn Aslam bii nii niki noonu papam Aslam mooy ki nga xamante ne ci euh, moo tax boo xoolee Abdurrahman ibn Zayd boobu boo xoolee ci su rawatina ci tafsiru Tabari danaa waaw aaya bii nangam ah Abdurrahman ibn Zayd lii la ci xalaat et cetera maanaam ak ñu mel noonu wala boog tamit beneen bi ci des moom mooy ne Zayd euh, papaam bi Aslam moom mooy ki nga xamante ne Mawlaana maanaam Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu taala anhu dafa bari bari lool loo xamante ne day da da doon ànd ak moom ak di ko ay mbir et cetera ak yu mel noonu mu ne an Ata ibn Yasar rahimahullahu taala mooy taabi'i bu mag boobu di Abu Muhammad dañoo tamit Abu Abdullah wala Abu Yasar mooy Ata ibn Yasar al-Hilali rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt euh, quatorzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon ku mag jege woon lool li nga xamante ne moom mooy Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu buñ ko jaawoolee ak ak Ata ibn Abi Rabah dégg nga parce que kii madani la kële makki la kii Ata ibn Abi Rabah la kii moom mooy Ata ibn Yasar rahmatullahi ala al-jami' moom mu ne mu an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala annahu nee na nee na Mawlana Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala tawadda'a dafa jàpp fa ghasala mu daal di raxas wajhahu xar kanamam mu ne axaza léegi nag. dafa dafa jàpp mu ne maanaam dafa jàpp la la wax benn maanaam mooy mujmal léegi nag ginnaaw mujmal bi muy leeral léegi nag maanaam muy nekk ci ci di leeral maanaam mu ne fa xasala mu raxas wajhahu xar mu ne axasa dafa jël dafa jël xarfatan benn ab as ci ndox fa mab mabob mu daal di gallax ndiku bihaa ci moom waxtan saqa daal ci sarax ndiku maanaam def cee benn dafa tib benn ñu ne waaw mu gallax ndiku ci serax ndiku maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën a sax ci sunna maanaam yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ni mu doon jàppoo mooy benn tibb bi loolu moo gën a sax am na nag yeneeni xeet mais li gën a sax mooy ne da daan tibb benn tibb ci même tibb boobu ci la doon raxasee ci la doon gallaxndikoo ndikoo serax ndiku ci fiiru ci comme ni nga xam ne noonu lay ñëwee insha allahu taala ci yeneen xadis yii di ñëw rawatina xadis Seydina Usmaan bi ak Seydina Abdullah ibn Zayd ah, ah, ah, ibn Zayd ibn Asim bi radiyallahu taala anil jami' maanaam lan ankay benn benn fii de njàpp li benn benn la def waaye ci ñett yi noonu la ko daan defe danaan tibb gàllax ndiku sarax ndiku fiiru tibbaat gàllax ndiku sarax ndiku fiiru tibbaat jàllandiku sarandiku fiiru ci maanaam ci benn tibb bi lool nag soo ko musuta def da lay jaaxal waaye soo ko defee day yomb mu ne summa topp nag axasa maanaam ndax xaris bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fii day dayu jàngale yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu jàppoo benn benn maanaam mooy bokk na ci dina ci gën a ñëwaat mais imam al-Bukhari ngi ko doon junj fan ci début bi bi mu naan tawadda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam marratan marra waa kay maanaam yonent bi sallallahu jàpp na benn benn ne ne loolu sax mooy farata fu ñuy leeralee loolu waaw kay maanaam bokk na ci xadis yi mu doon yi mooy bii masalan mu ne topp nag su ma topp axaza mu daal di jàpp xarfatan ak mu daal mu jël mu tibb xarfatan ab as mimma in ci ndox fa jaala mu daal di def bihaa ci moom hakaza nii maanaam mu ne hakaza nii la def mooy nag mu ne adaafa dafa dafa dafa dafa askanal dafa boole ilaa yadihi ci loxoom al uxra beneen maam dafa dafa tibb ni ba pare def ni boole ñaar yi dégg nga fa xasala mu daal di raxasee bihimaa ci ñoom ñaar ñëpp wajhahu xar kanamam ñoom ñaar ñëpp mu daan koy raxasee la xar kanamam mu ne adaafaha daf koo boole daf koo daf koo askan boole ilaa yadihi jëm ak loxoom al uxra beneen ba faxasala mu daal di raxas bi ma ñoom wajoo xar kanamam summa topp axasa mu daal di jël xarfatan ak tibb tamit mim maanaam ab as mim maa ci ndox faxasala mu daal di raxas bihaa ci moom yadahoo loxoom al yumna bu ndeyjoor bi summa topp axasa mu daal di jëlaat xarfatan ab as min maa ci ndox faxasala mu daal di raxas bihaa ci moom yadahoo loxoom al bi summa topp masaha mu daa di masa bi ra yii ci boppam maanaam am na ci beneen riwaaya maanaam mooy dafa tibb ci ndox mu bokkut ak ndesitu loxo bi maanaam xayra bi maa in xayra fadli yadi maanaam ndox beneen ndox la tibb bu la jël boo xam ne bokkul ak ndesitu loxoom bi bi mu raxasee loxoom parce que ni mu ko waxee ni mën ngaa jàpp bi mu raxasee loxo bi ba pare loxo bi ndox mi ni ci des noonu ci la masaawee noonu déedéet defut noonu nag maanaam dafa bi mu paree dafa tibbaat ndox waaye bi mu ko defee nii maanaam tibb ndox bàyyi nii nga xam ne loxo yi day tooy noonu ci la doog a bopp bi te masa bi mu masawee bopp bi ci la masawee nopp yi hmm. ci riwaay ci riwaay maanaam jëmmi dafa def nii def nii def nii hmm. maanaam tibbaatul beneen ndox pour masa nopp yi maanaam yii nag ñuy wax moom ñu baree baree bari yu baree bari leen bett te yàgg nañoo jàpp waaye a ah, mbir mi la waaw lii la de ñu bari dana la te waaye te yàgg jàpp waaye nag nii la de ah, ah, voilà duñ ne yeneen yi wéeruñu baaxuñu nangam doo du loolu rek mais maanaam voilà jànga dem yeneen bi moo ne nii sallallahu alayhi wa mu ne summa topp nag akaza mu daal di tibb xarfatan a tibb ab as min maa in ci ndox fa rasha muy muy as ala rijli maanaam muy as muy euh, muy wis walla fa rasha muy wis ala rijlihi ci lox ci ndey ci euh, euh, lo tànkam al yumna bay bi xatta mbete xasalaxaa mu raxas ko maanaam mu di ko wis ba raxas ko ba mu set summa topp axada mu daal jëlaat xarfatan ab as maanaam moo tax fii nii Euh, jàpp leen ci expression bi fa rasha ala rijlihi al-yumna hatta ghasalaha parce que en fait euh, mooy lii ni mooy ne euh, boroom xam-xam yu rahmatullah wuute gi ñuy wuute ndax wis buñ naan dañuy wis yu rashu min bawlil ghulami wa yughsalu min bawlil jariya dañuy wis su dee ay mbéewali maanaam ay bu dee xale bu góor dafa tuur ndox mm-hmm. waaye bu dee bu jigéen dafa dañ koy raxas maanaam euh, baat bi mooy dafa wis mais ba raxas ko maanaam kon ñaari maanaam du wis gi kese mais daf ko wis par di wis di raxasaale loxo bi tànk bi di raxas ba raxasaale maanaam kon nga gis ne ñaari baat la yu wuute maanaam ñaari doxalin la yu wuute mu ne summa topp axaza mu daal di jël xarfatan ab euh, as uxra beneen fa xasala mu daal di raxas bihaa ci moom rijlahu tànkam yaa nii mi ngi ci namm al yusra càmmoñ bi maanaam loolu raawi bi moo ko wax maanaam mu raxas wala summa topp xaala mu ne hakaza nii nii ra'aytu laa gisee rasulallahi ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam yatawadda mu jàpp ko allah allah alhamdulillah dégg nga xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko xadis numéro cent cinquante-sept euh, imam Muslim euh, rahimahullahu taala euh, moom xadis bii ni indiwu ko imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 133 ak 137 ak 138 imaam euh, At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 42 imaam An-Nasa'i xadis numéro 80 ak xadis numéro 101 imaam Ibn Majah indi na ko xadis numéro 403 ak 411. imam euh, Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 1889 2072 2416 3073 ak 3113 moo waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañ xadis bi ba mu des imaamu muslim rahmatullahi alayhi moo tax xadis bi du muttafaqun alayhi qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la baabu tasmiyati ala kulli xaalin wa inda al wiqaa' allah baabu buntu at tasmiyati di tudd maanaam di wax maanaam at tasmiya mooy ngay wax bismillah maanaam loolu li ko wutaleeg ak basmala maanaam waxul baabul basmala basmala mooy nga wax bismillahir rahmanir rahim ak tasmiya mooy nga ne bismillah kese voilà maanaam moo tax ñaar yooyu loolu mu ne ala kulli xaalin ci mbir ci ci xaal bu ne maanaam xaal boo mën a nekk nga wax bismillah maanaam nga tàmbalee ko tur yàlla wa indal wiqaa waaye tamit ak ci boo joteeg soxla si maanaam fii subhaanallah imaam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, dafa gis ne bu ñuy jàpp tàmbali gi ñu war a parce que lan moo jotale lan moo jotale wax ji ak buntu jàpp li ko jotale buntu jàpp mooy ne ci mbir mu ne da nga war a wax bismillah c'est mbir yi nga xam ne ba mbir yi nga xam ne sa xel ci la gën a ñàkk a dem ci ne da ci tudd yàlla te moom mooy nit ki buy joteek soxnaam mm-hmm. waxuma laaj nag njàpp mi nga xamante ne moom jaamu yàlla bu màgg la maanaam euh, kon bu boobaa ndax mi xadis yi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina moo tax imaam al-Bukhari dafa sew ni muy waxee ak ni muy indee mbir yi maanaam euh, euh, xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala naan laa wudu'a liman lam yusamma liman lam yabda bismi bismillah wa liman lam yusamma isma liman lam yuzkara ismallah alayhi laa la liman lam yazkur ismallahi alayhi njàpp du am lu dul xanaa ñu tudd ci turu yàlla nga xamante ne am na ñenn ñoo xamante ne dañ koy dëgër ku ma imam al-Hafiz al-Munziri ci at-Targhib wa at-Tarhib ku mel Abu Bakr ibn Abi nga xam ne daf ne hasan la wala ñeneen rahmatullahi ala al-jami' nga xamante ne dañ waaye li gën a dëgër mooy ne xadis boobu wéru te euh, dañuy wax bismillah ci wàllu njàpp maanaam su may jàpp wax bi may wax bismillah tàmbali gis nga xadis yi ñu romb ci wàllu njàpp yenente bi sallallahu alayhi wasallam par exemple xadis sayyidina moo tax le fait mu njëkkee indi au moins benn xadis boo xamante ne dafa wax ni ñuy jàppoo ba mu mat muy xadis sayyidina Abbas bi ñu rom la daan doo ko indi lii loolu xikma bu réy réy ngir ne dégguñu ci bismillah te xadis yii di ñëw it duñu dégg yenente bi sallallahu ñu koy nettalil njàpp muy xadis sayyidina Abdullah ibn Zayd xadis sayyidina Usman bi sayyidina xadis sayyidina yëpp bu Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu bu hadith Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ñooñu ñëpp et cetera wala hadith Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As ah, ah, radiyallahu anhu ah, Sayyidina Jabir ibn kenn ku ci nettali ne Yonent bi sallallahu alayhi wax na bismillah bi mi tàmbali mhm. waaye nag waaye nag comme que euh, muy leeral fii ne comme tudd yàlla de toute façon dagan na fu ne xadis bële donte wérul ci sama charte maanaam li ëpp ci borom xam-xam yi dañu ne xadis bi yorul hatta imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala parce que ak wax bismillah ci njàpp bu may jàpp loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ciy wuute imam euh, maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur te moom mooy ma xanafiye euh, ak maalikiye yi ak shafiye yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne njàpp maanaam wax bismillah boobu dañ koo sopp am na sax ci Maalik yi rahmatullah imaamu Maalik moom ci boppam laaj nañ ko ne ko ndax bu ñuy jàpp dañuy wax bismillah mu ne mais damay rendi xar wala maanaam mooy parce que ndax xam nga bu ñuy rendi moom tudd yàlla foofu par contre foofu farata la ci wa waskuru smallahi alayhi alquran wax tudd leen ci turu yàlla ba pare nee ne bu leen sax lekk loo xam ne tudd ñu ci turu yàlla wala ta'kulu mimma lam yuzkaru smallahi bu leen lekk loo xam ne tudd ñu ci turu yàlla biñ koy rendi maanaam kon nga gis ne tudd turu yàlla dafa nekk loo xamante ne farata la ci waaye moo tax mu waxee ko noonu maanaam euh, moo tax mu am ci fuqaha maliki rahmatullah mais ñooñu bëriwuñ duñu jumhu duñu ñu ëpp ñoom dañu jàpp maanaam kenn du ko wax waaye nag li nga xam ne mooy majorité bi mooy ne dañ koy wax te lu ñu sopp maanaam dafa bokk ci ngëneeli njàpp amma ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy euh, fuqaha xanaa bi lay rahmatullah imam ahmad ibn hanbal rahimahullah maanaam moom ànd ak ne xadis boobu daf ni laa yasbutu fii hadha al baab laa yasbutu fii hadha al baab shay'un wala laa yasbutu shay'un fi shay'un fii hadha baab amul dara lu wér ci buntu bi amul benn xadis bu wér ci buntu bi waaye comme nañ la ko waxee woon ci jotaay bi weesu mooy imam ahmad ibn hanbal xadis bu da'if bu fekkee dox doxu gi dëgërul lool daf koy jëfandikoo waaye loolu moom moo tax mu sukkandikoo ci daal di wax ne maanaam loolu farata la maanaam wax bismillah dafa bokk ci faratay maanaam dafa bokk ci li nga xamante ne dañ ko war a def ci njàpp donte du yàq njàpp li waaye soo ko bàyyee bàyyi nga maanaam mel na ni da am nga bàkkaar ci jëmmi njàpp gi wala bokk daanaka euh, euh, bàyyi nga loo xamante ne waroon na maanaam kon lu ndax lu war ak looloo ko wutale maanaam bàyyi nga loo xam ne lu war la zahiri yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne boo ko bàyyee maanaam moo tax xanaa xanaabila yi ak zahiri yi ñoom ñoo ko def farata zahir ñoo ko def waajib plutôt lu war parce que waajib la ñuy jëfandikoo ñoom foofu ñoo ko def lu war waaye zahiri yi rahmatullah dañ cee yokk dañ cee gën a ñoom dañoo jàpp ne soo ko bàyyee sa njàpp wérul contrairement ak xanaa bi lay rahmatullah alayhim euh, li nga xam ne nag mooy mazhabu jumhur am moo gën a dëgër insha allahu taala ngir ne benn xadiis wéru ci beneen bi ci def mooy ñu nettali jàpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam boolewul ko ci maanaam ngir ne bu doon farata la maanaam duñu danañ ko préciser bu baax mm. xam ngeen ne xadiis Seydina Ibn Abbas bi ñu nettali léegi radiyallahu ta'ala anhuma am na yu mu ci wax yoo xamante ne maanaam am na yu mu ci tëb mm-hmm. am na yu mu ci tëb comme masalan loxo yi ñuy njëkk raxas laataa ngay gallax ndiko ferax ndiko yooyu da ko tëb mm-hmm. waaye ci jàpp gi la bokk et cetera mais moo loolu moom moo tax euh, euh, maanaam euh, ne am na yu ñu tëb ci nettali gi waaye nag loolu yëpp terewul Euh, waaye le fait que tuddaale wuñ ci bismillah maanaam loolu moo lay wan ne tamit raxas loxo googu du farata parce que bu doon farata du ko fàttee nettali du ko fàttee waxaale maanaam kon euh, loolu yëpp euh, da koy leeral maanaam kon fii lii moom mooy sabab bi maanaam mooy mi ngi bëgg a leeral moo tax mu indi buntu bi bi nga xam ne xadiis wérul ci buntam mu daal di indi nag buntu bii ngir leeral loolu mu ne xaala bi xaala bi mu muttasil fi awal kitaab yi la haddathana mooy ibnul madini rahimahullahu taala waxoon nañ la ko mooy abul hasan an jarir te moom mooy jarir ibnu abdul hamid ibnu jarir ibnu qurt ibnu hilal euh, rahimahullah al-kufi euh, abu abdullah ar-razi al-kufi rahimahullahu taala dàkkante na moo kon moo nekkoon abu abdullah mi ngi gën a adduna cent dixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi adduna cent quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaawi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Mansuur te moom mooy Mansuur ibn al-Mu'tamir imam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala muy Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'a uh, as-Sulami rahimahullah Abu Itab al-Kufi mooy daakantal Abu Itab as-Sulami al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an uh, Salim ibn Abil Ja'd Euh, moom tamit euh, romboon nañ ko muy Salim ibn Abil Jaad euh, al-Ghatafani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna quatre vingt dix ginnaaw gàddaay Yonent bi wax nañ la ko léegi an Ibn ñoom ñëpp solo nañ moom des Ali ibn al-Madini ko gisee woon moom imam Abu Dawud ak imam imam Muslim ak imam Ibn Maaja rahmatullah ay xadiisam mu ne yablugu muy yeggale maanaam Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu muy yeggale di jottale annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo xaala nee na parce que yonent bi euh, hadith bi ñu romb léegi hadith bi ñu romb léegi dafa ne nii laa gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu li muy bari bari bari li mu sowoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, fukki hadith maanaam weesuwul fukki hadith ak ñeent yoo xam ne directement la ko nettalee ne lii moom moo ko dégg wala fekki na ko. weesuwul fukki xadis ak ñeent yi ci yëpp ci saxaaba yi la ko jël li muy bari bari li mu nekk waa donc dégg nga mu ne waaye kon mu ne yablu moo tax mu mu yëkkati wax ji moo tax comme yablu bihi yarwihi yanmi yooyu yëpp dañuy jotee la dañuy am maanaawu xoog mu rafet voilà à mm-hmm. teg euh, lu ñu yëkkati ba ci yent bi sallallahu alayhi wasallam wala yarfa'uhu moo ko yëkkati na ko yooyu yëpp ay expression la yoo xamante ne waa euh, ñiy jëf tokki ñi yëngatu ci xadis dañ koy jëfandikoo ngir leeral ne ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam lañ jëlee mm-hmm. lañ yëkkatee ba yëkkati wax mu ne an nabi yen yenn bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne an mu ne qaala mu ne mm-hmm. law bu bu fekkente ne an na li mooy ahadakum kenn ci yéen mm-hmm. iza ata suy dikkee ahlahu njabootam maanaam mooy soxnaam qaala day wax ne bismillah ah, ci turu yàlla la ñuy tàmbal lay tàmbalee allahumma yow buur yàlla bi ci tur rafet yi ak melo yu yëkkatiku yi jannib naa yàlla nga musal ñu seytaane ci seytaane wa jannib te na nga musal ak seytaane seytaane maa lépp loo xam ne naa razaqtanaa wërsëgal nga ñu ko mu ne su fekkente ne nit ki dafa def loolu fa qudiya mu ne ñu daal di dogal baynahuma seen diggante wala dul doom lam yadurruhu du ko lor maanaam seytaane du ko lor maanaam loolu euh, hadith bi. Euh, hadith la bu am solo maanaam ngir ne benn day wane ne ndekete euh, tudd turu yàlla fépp lañ ko comme ni imaam al-Bukhari wax rahimahullah ci lépp lañ ko yoonal ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, nit ki buy tudd yàlla bi nga xamante ne moom lay def suy julli ak suy jaamu yàlla moo tax waa ahlu tasawuf dañoo jàpp ne ñaari jaamu yàlla ñoo gën a màgg ci jaamu yàlla yi muy julli ak nit ki buy ànd ak soxnaam ndax boobu tamit beneen xeetu julli la goo xamante ne comme que moo tax julli googu xeetu julli moo tax ñu jël euh, bismillah moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax ne ñett lañ ma soppaloo mm-hmm. daal di njëkkee jigéen ñi jeexalee ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, maanaam daal daal di jeexalee julli mm-hmm. maanaam ngir ne xeet jaamu yàlla la boo xamante ne comme nit ki ni muy jullee di wéet ak boroomam subhaanahu wa taala nit ki tam buy ànd ak soxnaam noonu lay wéetee ak boroomam subhaanahu wa waaye loolu Euh, ñi nga xamante ne àdduna moo leen soxal wala dañoo seen xol dafa dafa dafa lap ci adduna ñooñu noonu duñ ci jariñoo dara ci wàllu yàlla euh, loolu beneen la beneen bi ci def moom mooy ne moo tax ñu ci tudd yàlla maanaam ñuy tudd yàlla laata muy am maanaam ngir ubbi buntu nit ki Euh, préparé wu pour mën a dajeeg boroomam subhaanahu wa loolu muy benn ñaareel bi ci def moom mooy de day dëgëral li nga xam ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii fegam ci loolu la ñuy la ñuy tuddee yàlla waxuma la ci njàpp bi nga xamante ne moom mooy waajal julli parce que ñaari jaamu yàlla yu mag yooyu la maanaam mi ñu mel ne daf mi la boo boo waree dem julli ji ni ngay waree wax bismillah nga jàpp noonu noonu boo waree dem soxna fi noonu nga war a wax bismillah ngir ne ñaari jaamu yàlla yooyu li ciy génne ci ay xeeti futuhaat ak ci maanaam amul ci leneen maanaam c'est comme si boobu maanaa la làmboo beneen bi ci def moom mooy euh, beneen bi ci def moom mooy ni muslu gi ñu war di muslu ci seytaane mm-hmm. muslu gi nga xam ne moom lañu war a muslu ci seytaane te loolu noonu mooy beneen euh, mooy comme fi mu wax ne allahumma jannibna shaytaana maanaam ni nga ñaanee shaytaane waaye tamit beneen bi ci des mooy dañoo war a muslu ci shaytaane waaye muslu ci suñu njaboot tamit mm-hmm. loolu beneen koy jàngee ci ndax beneen bi ci des moom mooy ne shaytaane ni mu la ni mu ni mu lëkkaloo ak nit ki mm-hmm. maanaam ba pare subhaanallah du perte temps ci dara maanaam imaginer ba ci conception nit ki maanaam nit ki moment yi ñu koy concevoir sax. fi nga xam ne ruux ñëwagul amagul yaram amagul der amagul deret amagul dara ñu ngi koy concevoir moment boobu sax seytaane day jéem dugg foofu pour mën a ànd ak nit ki a partir de moment boobu du ko bàyyi te mi ngi tàmbalee d'ailleurs ci waajuram yi ah. day fexe ba waajuram yi duñ walla ñu xaw a am nen ñu mel su ko defee du ñu am yenn leer yoo xamante ne moom la ñuy moom la nit ki judduwaale mm-hmm. maanaam déjà daf koy préparer seytaane moom il fait tout pour waa ji bañ a bañ bañ a baax quoi euh, loolu tamit dana moo tax du maanaam ñu war a def tout pour musu ci moom pare sori ko beneen bi ci def maanaam lii raddu la maanaam day tontu tontu ku dëgër këcc te leer nañ ci képp koo xamante ne jàpp na ne moom seytaane du ko mënal dara te jàpp na ne jarul muy musu ci seytaane parce que de toute façon garawul maanaam parce que beneen bi ci def moom mooy ne lépp loo xam ne dañ ciy musu parce que léeg-léeg benn bàkkaar am ñu ne yàlla yent bi saa sam ne lii baaxul bu ko def nga gis nit koo xam ne moom dëgër na fi dëgër fitu moom jàpp na ne moom moom dafa dëgër en fait dafa dëgër et que téréwu ko comme masalan ñu ne la ah saa bul lox bul jox loxo jigéen ñi bu leen jege bul toog ak ñoom lu bari bul di leen xool yi ñu ne woy non mais non arrêtez parce que euh, yéen c'est parce que dëgëroo leen maanaam parce que dëgëroo leen boo leen dëgëroon spirituellement wala ngeen dëgër maanaam loolu du leen kii ñu leen saway xam nga lan la bàyyi ma bàyyi lool rek dégg ok parce que yeneen tamit sallallahu alayhi wasallam lii la wax bàyyi ma def lool rek moo gën a dal sama xel ko dégg nga léegi beneen bi ñu def moom mooy parce que seytaane euh, beneen bi ci def mooy ne seytaane yàlla moo ñu ko mën a làqal parce que suñu parce que koo xamante ne foofu la lay fekk maanaam jamono ji ñu lay concevoir bi nga xam ne toog man yu nga foofu lay ñëw bëgg dugg ak yow te yeneen bi sallallahu alayhi ne day daw ci doomu aadama daw deret xam ngeen ni kooku euh, yàlla rek la mën a musal ci moom moo tax ñaan yàlla musal ñu ci seytaane dafa nekk loo xam ne dafa ràññeeku deneen bi ci def te daan ci ñëw dégg bu ndànk gis ci beneen xadis bi di ñëw deneen euh, bi ci def moom mooy ne euh, ndekete lépp loo xamante ne ak jëf la boo xamante ne aadala maanaam jëfu aada la war nañ koo mën di soppi def ko ibaada maanaam mooy lépp loo xam ne aada mooy comme nit ki di ànd ak soxnaam loolu nit ki daf koy def parce que aada la nit ki daf koy def parce que bànneexu ba kanam la ak yu noonu nit ki daf koy mais ndekete dañ ko war a mën a soppi ak jaamu yàlla yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam jàngal nañu nan lañ koy soppee def ko jaamu yàlla beneen bi ci def moom mooy ne mooy jàngalekat bu mag bi ndax ci lu ne amul dara lu ñu bàyyee lu dul jàngal nañu ko xatta bu ñu wéetee ak suñu soxna bi beneen bi ci def moom mooy euh, euh, ne seytaane maanaam lépp loo xamante ne maanaam suñu njaboot ndekete dañ leen a war a laataa ñuy juddu maanaam ñu waajalal leen ndax fii nga xam ne ngeen ñaan sax yàlla musal la sey musal ñu ci seytaane waaye nag musal ko tamit lépp lu moom la ñuy wër sëgalal beneen bi ci def mooy dañ ciy jàngee ni euh, njaboot. maanaam euh, doom euh, wërsëg la ndax mu ne wa jann wa jann bi shaytaana maa razaqtanaa li ngeen wërsëgalal mm-hmm. euh, beneen bi ci des nag mooy ñaan gi am solo bu mag gi nga xam ne moom la am solo ngir ne képp ku ko wax laataa ngay jot ak sa soxna bu so boo ci amee doom doom jooju seytaane du ko mën a lool waaye doom jooju seytaane du ko mën a lor tekki wul du def ba waajo du def ba kaat mm-hmm. li muy tekki rek mooy du ko mën a sànq mm-hmm. teg ko ci yoon bu dëng ba ba ba ba am raison ci moom complètement ba ba maîtriser ko completement loolu seytaan bi ko man ci moom ba mu xoolal xéewal gu mag ji boo bokk na ci yërmandeeg yàlla beneen bi dañ ciy jàngee yërmandeeg yàlla gu ni mu matale nga xamante ne lii il suffit nga wax ko pour que seytaane mucc maanaam mucc sa sa doom yi mucc ci seytaane mais imaginer tamit saggante gi nit ñi saggana ba nga xamante ne lii léeg-léeg bari na ñoo xamante ne fi mu toll nii mu nekkee nii au lieu ñu jàng ko déedéet dañuy dem di jàngi leneen di mokkal di yeneen i mbir mm. ànd ak lii ni mu yombee ak ni mu gàttee waaye dinañ def seen effort di mokkal yeneen i mbir yu gën a jafe mm-hmm. ànd ak ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo garanti ne lii bu amee lii xew au lieu ngay wër fu nekk nga dem fa naan ñaanal ma ci kii ma am doom ju nangam doom ju nangam doom ju nangam fu ne nga koy wër mais ñay jàngal ñaan di nga def ko seytaane du mënal sa doom daal mm-hmm. maanaam lii kay moo gën a yomb. yal nañu yàlla sàmm mais subhaanallah mi seytaane di naxee nit ñi maanaam di leen détourner loo ci li ëpp solo ngir loo xamante ne vraiment yal nañu yàlla sàmm hadith bi kon imam al-Bukhari indi wax na ko hadith numéro 3271 3283 5165 6388 ak 7396 imam Muslim indi na ko hadith numéro 1434 imam Abu Dawud hadith numéro 2161 imam At-Tirmidhi hadith numéro 1092 Euh, imaam euh, Ibn Maaja hadith numéro mille neuf cent euh, dix-neuf imaam Ahmad ibn Hanbal hadith numéro mille huit cent soixante-sept mille neuf cent huit deux mille cent soixante-seize deux deux mille cent quatre vingt dix kon waa ashaabu kutubu sitta imaam An-Nasaa'i rahmatullah rek moom moo ko indiwul mu ne baabu fii la ñuy amal naa ñu jeexale ci baabu buntu maa yaqulu maa li nga xam ne yaqulu da dana ko wax indal xalaa faf euh, wanag wax subhaanallah imaam al gis nga ni mu ni mu lëkkalee ñaari waxoon nañ ne la la imaam al-Bukhari rahimahullah mboolem li mu indi ci bunt bi euh, dafa am ñeenti mbir rek yu ko tax a jóg te bokkoon na ci mooy waajtaayu njàpp te lëkkale gi mu lëkkale euh, tudd bismillah ak xarit bi mu ci indi mooy nit ki buy jot ak soxnaam nga xam te ne moment yooyu noonu duñ ci tudd yàlla maanaam moment yi ñuy jot ak soxna moom dootoo tuddati yàlla maanaam en tout cas doo ko tudd ak sa waaye laataa ngay joteeg moom ci nga koy tudd ngay joteeg moom ci nga koy ngay def zikar bi beneen bi ci def muy wax ci ne booy dugg wanag foofu tamit doo tudd wa yàlla ci biir wanag bi waaye am na lu ñu war a wax ngir new dem wanag dafa bokk ci waajtaayal jàpp ñu bare bare bu ñuy bëgg a jàpp ci faaw ñu dem wanag ba noppi wala boog nit bu ñu demee wanag dañuy soxlaa jàppuwaat moo tax muy indi mbir yi nga xam ne ñoo aju ci jàll ci dem wanag euh, beneen bi ci def euh, boobu beneen xikma la bu rëy rëy boo xam ne daan ci ñëw insha allahu taala boo xamante ne moom moo tax bunt bi mu indi ko fi maanaam buntu tar bi yow yéeme la boo xam ne insha allahu taala daan ci ñëw léegi nii euh, mais mu am benn mbir boo xamante ne dañ koy leeral fii mooy ne euh, teggin yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci wàllu dugg woon dafa am teggin booy dugg ci wan li ngay wax booy génn ci wan li ngay wax ah euh, boo nekkee euh, maanaam ci wanag waroo par exemple nit ki comme niñ ko waxee sànq maanaam waroo bu dee ci àll la wala ci waroo nekk foo xamante ne ngelaw li daf lay daf lay upp waroo nekk foo xam ne nit ñi dañuy da ngay wuññi say awra ci kanamu nit ñi ak yu noonu ba pare am tamit li nga xamante ne moom mooy li ñuy jëfandikoo loolu daan ci ñëw ci wàllu ndox wala euh, xeer wala yu mel noonu wala ay papier toilette ak yu mel noonu. voilà et que loolu du salte ah comme ni ko gars yi waxee way euh, euh, di jëfandikoo papier toilette loolu baaxul setut wala yooyu loolu wala fa koy wax hmm. beneen bi ci des mooy euh, maanaam loolu affaire <laughs> habitude moo tax di ko wax hmm. beneen bi ci des moom mooy ne d'ailleurs d'ailleurs est-ce xam ngeen nii te daan ci ñëw insha allah ñu am na ci sëriñ si maanaam ci kilifa yu mag yi comme Saïd ibn Musayyib rahimahullah ba ci imaamu Maalik yi benn riwaaya day wax ne nit ki maanaam moom moom imaamu Maalik dane moom xamul fu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mës a jëfandikoo ndox bu demee woon moo tax euh, ku mel ne imaam Ibn Tiin rahimahullah imaam Badruddin al-Ayni rahimahullah yi lu jéegi la imaam Maalik nan la mën a bañ a xamee loolu maanaam ne Yonent bi sallallahu alayhi mës naa jëfandikoo ndox ci wanag Euh, imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah moom da wax ne ah loolu pour jigéen ñi la de ndox dem wanag bi di jëfandikoo ndox loolu pour jigéen ñi la <laughs> maanaam <laughs> euh, maanaam ngir rek euh, maanaam ci ne am na yu bari yoo xam ne ñun dañuy jàpp ne ay prérequis la lii moom xanaa non yarul maanaam foog nga am ndox wala foog lii léegi fi salte la wala yu mel noonu fekk yow xamoo yaa xamul dégg waaye loolu masala yooyu daan ci ñëw léegi daan ci ñëwaat amaan nag peut-être jotaay bi di ñëw ndax peut-être bii mooy buntu bi ñuy jeexala mm-hmm. insha allahu taala mu ne qaala xaddathana bil isnad muttasil fi awal kitaabi ilayhi mu ne xaddathana adam xam nga lu yéeme loolu daan ci ñëw léegi insha allah xaddathana adam mooy ibnu abi iyaas mm-hmm. rahimahullahu taala Euh, ibn abi iyas mooy abdurrahman abi iyas abdurrah abu iyas abdurrahman la tuddoon moom mooy abul hasan dakantalam mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gaddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari moo soloo ci moom ak at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ak ibn Maaja kon imaamu Muslim soloo ci moom imam Abu Dawud ñoom ñaar ñii ñoom ñoo solowul ci moom qaala haddathana Shu'ba mooy ibn al-Hajjaj al hajjaj Euh, ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi rahimahullah al-Basri al-Wasiti euh, thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent wala quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li gën a wér wax nañ ne quatre-vingt-deuxième la ñu ne quatre-vingt-troisième mi ngi génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne an Abdul Aziz Abdul Aziz ibn Suhayb moom bokk na ci ñi gën a Anas radiyallahu ta'ala bu ñu jëlee ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala mooy Abu Hamza moo daax ndax Abu Hamza al-Bunani rahimahullahu ma mawlahum al-Basri al ndax filma xala woon dañ ko daan dàkkantele al-abd ngir jaamu ni mu nekk woon jaamukatu yàlla bu mag maanaam eh, rahimahullahu ta'ala eh, moom mi ngi génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala sami'tu dégg ibnu Nadr ibnu Damdam rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu sahibu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam di wax xaadimuhu ñu ko doon wax Dul Uznayni ba pare nde yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tuddee woon naka noonu mooy xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam muy Abu Hamza moom it mooy dàqantalam kon euh, maa ngi gis ne moom ak taalibe bi mooy Abdul Aziz ibn Suhayb ñoo bokk aw dàqantal ñoom moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Eh, wasallama di saxaaba bu mag boobu radiyallahu taala anhu wa eh, anna bihi mu ne dégg naa ko yaqulu mu ne kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daxala su daan dugg alxalaa ah mooy wanak ndax xalaa alxalaa dañ ko tuddee wanak ngir ne nit ki bu fa nekkee day nekk ci xalwa maanaam day wéet day wéet ak borom maanaam nit ki ñaare nit du buy dugg woon ak moom doo nga fay def du du dugg duggaale keneen ak leneen waaw mm-hmm. loolu moo tax ñu alxalaa moo tax mu am ay tur yu bari al almazhab alxalaa et cetera maa ngi gis alxaita ah yu mel noonu yooyu yëpp ay tur la yoo xamante ne insha allah benn bu ci nekk buñ ci yegsee daañu wax ne lii moo tax ñu tuddee ko nangam mooy comme fii alxalaa moom mooy wan ak wax moo tax. Euh, xalaa moo tax ak xalwa ni ñu bokkee moo tax nga gis euh, ci xilaas da séragement radiyallahu mu naan euh, bi mu naan ala hubbil i ilaa an jaa fil ghaari ruuhul qudsi lam yanami mooy boobu ah ah ba bi di ñëw ala la hubbil xalwati la mu di jëfandikoo baatu xalaa ngir ne même baat bi la ngir maanaa bi la mais am na beneen maanaa bu ci am mooy ne xam nga nit ki bu nekkee ci xalwa comme fii bu nekkee ci al ci xalaat moom du wartu tudd yàlla ci làmminam hmm. du tudd yàlla ci làmminam waaye bu boobaa day daal di day day day da foofu nag yàlla daf ko ci maanaam tarbiya la moo tax akaabirul aarifiina yi ñoom dañuy jàngal nit ki mu hmm, muy tudd yàlla ci xolam hmm. ce qui fekk bu nekkee ci ci ci biir wanag wi da ko comme daa war di tudd yàlla saasu ne comme li sayyidat Aisha la anha kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yazkurullaha ala kulli ahyaanihi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mbooleem jamonoom mi mbooleem xaalam yi mu daan nekk da daan tudd yàlla mais comme que bu nekkee ci wanag doonul tudd yàlla ak làmminam bu boobaa da ko doon tudd ak te maanaam bu ñu xoolee nit ki bu nekkee ak soxnaam mooy bu nañ ko léegi nañ delluwaat ci lëkkaloo gi mu lëkkaloo buntu weesu maanaam nga xamante ne buy bu nekkee ak période boobu dafay di di tudd yàlla mais ak xolam ak làmminam fii tamit muy tudd yàlla ak xolam bu nekkee dafa wét maanaam moom dafay nekk ci xalwa mm-hmm. ak boroomam subhaanahu wa nga xam ne moment la yoo xam ne moom rek kay nekk mais mu nekk ak yàlla di tudd yàlla ak xolam loolu xeetu buntu tarbiya la yoon la bu lay jàppale sa yoonu yàlla mais ci anam ku doy waar nga gis ne kon ñaar ak tasmiyatu ala kulli xaalin wa fil wiqaa'i maanaam tudd yàlla ci xaal boo ne mm-hmm. ngay tudd yàlla ak fii tamit mm-hmm. Ah? xaal bii tamit nga tuddoo ngay ngay tudd mu ne nag euh, waaye bu daan dugg xalwa daan gis insha allah ci riwaayaat yi maanaam li muy tekk mooy isa araada duggulal xalaa bu bu bu bëggee dugg wanak loolu la ci nam mu ne qaala daf daan wax naan allahumma am na ci yeneen riwaayaat bu dafa am tàmbalee bismillah yaa ngi dégg bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith allahumma yow buur yàlla mi ci turi rafet yéeg me la yëgati kuy inni naka man sa jaan bu doy di bii a'udhu maa ngi sàkku ci yow ah maa ngi sax ko musu bi ka ci yow minal xub ci minal xubu si ci sobe yi maanaam wal maanaam sobe yi nga xam ne moo xubu si maanaam xubu si jamu xabiis la mooy lu bon ak xabaa isi jamu xabiisa la maanaam mais ñaar yooyu borom xoox mi dañoo wuti nag ni ñuy tekki bokk na ci firi yi benn mooy ne xubu si mooy jinne yu góor yi wal xabaa isi ak jinne yu jigéen ñi maanaam kon mu am ay xeeti jinne yoo xam ne ñoo nekk ci wanag yi ngir ne wanag yi comme setuñu maanaam laabuñu te moo tax euh, euh, comme que dañoo jàpp ne laabuñu moo tax seytaane yi dañuy dëkk ci bërëb yu laabul yi loolu benn la moo tax bërëb yu bërëb yu tilim yu salte yu laabul seytaane dañ fay daal di dëkk moo tax foo am xet gu naqareeg yooyu noonu seytaane dañ fay parce que malaaka yi dañ fay daw mm. kon seytaane dañ fay daal di mën a ñëw dëkke fa loolu muy benn mm. kon ngir muslu ci ñooñu ñaareel bi moom mooy alxubusi bi nga xamante ne moom mooy kon yu bon yi moom mooy yi nga xamante ne lépp lu bon la ci ay jikko mm-hmm. ay jëfin waaye alxabaayis mu nekk kon yu bon yi nga xamante ne ci xol lay ne mm-hmm. alxubusi mu mën a nekk bàkkaar yi nga xam ne ñooy yu ndaw yi alxabaayis nekk bàkkaar yu mag yi mm-hmm. wala boog alxubusi nekk yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, mus maanaam musiba yi nga xam ne wala yi nga xam ne dañoo matériel sobe yi nga xam ne dañoo matériel mooy ndax alxabas mu nekk mu jóge ci alxabas alxubs maanaam yi nga xam ne dañoo matériel mm-hmm. dañ leen di mën di la am alxabaris mooy yi nga xamante ne maanaa lañ mm-hmm. ko jóg mooy sobe yi nga xamante ne ko jóg maanaa lañ mm-hmm. maanaam nga gis ne kon dugg ci wanag occasion la pour ñaan yàlla tamit gis nga mu daal di lay setal ci lépp loo xam ne lu bon la lépp loo xam ne lu ñaaw la lépp loo xam ne lu doy waar la lépp loo xamante ne daf bokkut ak moom nga dugg fa maanaam awaam yi ñoom bu ñuy dugg wanag dañuy dugg wanag parce que dafa am luñ fay def nitu yàlla yi aarif yi bu ñuy dugg woon dañuy set ci mbool dañuy dindi dañuy ñaan yàlla mu musal leen ci lépp lu dul moom ñu set ci moom bu ko defee bu ñu fa duggee occasion la pour ñu wéeteeg seen borom subhaanahu wa taala moo tax yooyu yëpp ay maanaam nga xamante ne boo léegi da ngay ah, ah ñi nga xam ne nag ñoom ay awaami da gis sax léeg-léeg nga dugg seen wan ak gis ko di teg fa ay journaux wala ay livres et cetera ak yooyu yàlla yàlla sàmm euh, nga xam ne ñoom kon occasion de distraction lañ koy def nitu yàlla yi nag occasion la bu ñuy jaamoo yàlla mais mais bu ñuy jàngee ci kar xol dégg nga ak di ko saxal di ci nekk voilà maanaam moo tax nga gis ne euh, moo tax nitu yàlla lépp jaamu yàlla la ci moom amul dara luy aada ci moom day wëlbati aada yëpp ñu def def leen ay jaamu yàlla def leen ay ibaadaat mm-hmm. mm-hmm. euh, beneen bi ci def mooy ne dañ ci jàngee ne borom maanaam maanaam ne euh, dañ comme niñ nga wax dañuy làqatu ci wa bi ci def moom mooy ne mm-hmm. ndekete bërëb àndaale parce que foofu place la boo xamante ne nit ki bu fay dugg te du tudd yàlla du ñaan yàlla mu musal ko amaan na seetaane yi mën ko faa duggee. mën ko na sonal te loolu noonu ba pare ay jax-jaxal di ko fi moo tax nga gis ñu bari ay jax-jaxal ñu am ay jax-jaxal yu baree bare fekk ci buntu du bi ñuy dugg ci wanag yi la xam dañuy dugg ci wanag mooy xam commencé nag woy est fii nii lii laaluma est euh, nangam est-ce fii set na est que nangam lii est-ce que maanaam commencé dute nga gis ne mën nañoo dugg ci wanag def fa deux heures trois heures quatre heures de temps parce que tout simplement voilà ñoo xamante ne dañuy waajal comme ni ko ñi nga xam ne dañuy waajal wala ñuy jàpp te ci loolu rek la leen dugge xeetu jax-jaxal yu mel noonu comme ni ñu ko gise ci seytaane ni muy jax-jaxalee nit ñi nga xamante ne te lii lépp nag moo tax buntu njàpp le fait que yii yëpp ñëw ci buntu njàpp que jàpp da lay dindil maanaam da lay laabal da lay setal voilà da leer la goo xamante ne da lay ci mboolem mbir yi ah, ki ñëw di di di di di léeg-léeg nga gis koo xamante ne day nekk dugg ci maam dugg ci waram wi mais yàgg fa yàgg def fa trente quarante minutes wala boo bu génnee bay jàppwaat muy jàpp nga am ba sax euh, man ak Serigne xam nañu wala waaw ak euh, alaaji xam nañ koo xam ne par exemple dañuy toog di jàpp day man naa toog di jàpp trente minutes du pare wala wëllu ko te day dem de mal en pire lu tax mooy liñ doon wax rek ci jotaay bi weesu mm-hmm. te yooyu amaan na tamit mën na parce que le fait seytaane yi di nekk ci wanag yi loolu day minimiser maanaam nga nga muslu ci yàlla foofu day minimiser le fait ñu mën la attaquer foofu waaye su fekkee te ne tuddoo yàlla nga dugg fa loolu mën naa euh, mën naa yombal ñoom seenu dugg la ak seenu jàpp la ak seenu am la euh, beneen bi ci def moom mooy Euh, am na sax koo xam ne mun man ki ki mu mës dégg ki gënu a sori man gisuma ko dama ko dégg mooy koo xamante ne day yeewu laata fajar di jot avant fajar di jot la yeewu yàgg ngir mën a jàpp waaye day nekk di jàpp di dute di jàpp di dute di jàpp di dute ba jant bi jóg daan lañ daala gis na gis naa tamit keneen koo xam ne moo tax moom it ci buntu bi la dara bismillah day jàpp bismillah daa wax naa bismillah <laughs> ma ne ko léegi xam nga nooy def parce que da daan woo soxna si soxnaam si mujj bi soxnaam si la daan woo pour muy dalal xelam tellement que mun naa jàpp mun nay toog di jàpp ba pare daal di wax mu woon bismillah ci njàlbe bi te day wax ci kaw bismillah daal di jàpp ma ne ko xoolal bismillah bi du ci fara léegi bàyyi bismillah bi te nga jàpp boobu la bàyyee problème bi boobu la ko problème bi bàyyi parce <laughs> yooyu yëpp ay xeeti jax-jaxal la la yoo xam ne seytaane dafa kii moo tax ñaan gi bokk tamit ci ñaan yi am solo yi voilà moo tax nit ki daf ko war di takkoo di ko saxoo buy dugg ci wanag maanaam te it daf koy dimbali ci mu mucc en même temps ci mboolem yeneen xeetu musiba yi nga xam te ne yëpp lu dul yàlla lépp luy sobe ci zahir ak ci baatin yàlla daf ko ci musal beneen bi ci def moom mooy ne wax ji mu euh, euh, maanaam beneen bi ci bi ñu ciy jàngee tamit moom mooy euh, ndekete euh, nit ki li tax wuti muslu mooy effet bi mën a def ci moom mm-hmm. mooy ne ndekete boo dëkkaalee ak dara di nekk ak moom mën ngaa dem ba yor ay jikkoom voilà borom bi subhaanahu wa ta'aala alxabiisaatu lil xabiisiina mm-hmm. wal xabiisuuna lil xabiisaati wat tayyibaatu lit tayyibiina wat tayyibuuna lit tayyibaati mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu ñu ñu sobewu ñu góor ñi ñooy ànd ak ñu sobewu ñu jigéen ñi ñu sobewu ñu jigéen ñi ñooy ànd ak ñu sobewu ñu góor ñi ñu teey sell ñu góor ñi ñooy ànd ak ñu sell ñu jigéen ñi ñu sell ñu jigéen ñi ñooy ñu sell ñu góor ñi maanaam àndaale googu dafa yéeme bokk na ci liñ ci maanaam ci anam goo xam ne le fait que ñu ciy muslu moo tax subhaanallah ba nga xamante ne même yii fiir yi nga xamante ne dañoo faral di nekk ñu sobewu ci biir ci seen baatin dañoo sobewu dañuy faral di bëgg euh, animaux yi nga xam ne ay dañuy sobewu mm-hmm. ak dañoo bëgg sobe voilà nga xam ne dañuy am soit sobeek maanaa wala sobeek jëmm comme ay mbaam xuux comme ay xaj ak yu mel noonu di di ànd ak maanaam ngir dëkkaale ni mu leen di ni maanaam nga gis ne maanaa la boo xamante ne moo tax di ñaan yàlla mu musal la ci ñu moo tax ñaan jii nii bokk na ci li muy jariñ mooy le fait que même xam nga nit ki mën na damay dugg wan ak bismillah allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith am na tamit ci yeneen riwaaya a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith ci riwaaya Shu'ba ba tey rahimahullah ak ci asta'idhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith yëpp baax nañ l'essentiel mooy nga muslu ci ci yàlla ci al-khubuthi wal khaba'ith imaginer nga ñaan ko loolu musal la ci borom subhaanahu wa ta'aala maanaam loolu sorel la ay àndaale yu bon ak ay àndandoo yu bon ci sa dund ci sa dund dans la vie de tous les jours mm-hmm. nga jàpp ne loo moo tax sunna saxoog sunna mooy mbir mi saxoog sunna mooy mbir mi mu ne mu ne nag kon euh, taabaahu ah mm-hmm. mooy am na mutaabaa toppal na ko mooy kan mm-hmm. ibnu Ar'ara an Shu'ba maanaam moom mooy sëriñam bu mel bi mu tuddee bi mu tudd Muhammad ibnu Ar'ara te moom mooy Muhammad ibn Ar'ara al-Qurashi as-Saami dakkantalam nekkoon Abu Abdullah ak Abu Ibrahim ak Abu Amr rahmatullah al-Qurashi as-Saami al-Basri rahmatullah li ñu wax mooy hadith bi ñoom ñëpp waa Basra lañ ñi ko solo waa Basra lañ euh, Muhammad ibn euh, Ar'ara mi ngi génn àdduna deux cent trente-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon na soixante-quinze ans imaamu Muslim ak imam Abu Dawud solo nañ ay xadisam maanaam ginnaaw imaam al-Bukhari imaam Abu Dawud ak imaam Muslim ñoom ñoo ko soloo ay xadisam maanaam kon imaam at-Tirmidhi imaam Nasa'i ibn Maaja euh, mu ne euh, an Shu'ba kon mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj iza maanaam kon képp ku ñu préciser rek maanaam mooy euh, kon bu ñu xoolee ñee càllale bu njëkk gi ñoom ñëpp ashaabu kutubu sitta solo nañ seen xadis ba mu Adam ibn Abi sëriñu imam al-Bukhari bi rahimahullahu ta'ala mm-hmm. parce que moom imaamu Muslim ak ah, imam Abu Dawud ñoo solowul xadisam mm-hmm. Muhammad ibn Arabi moom tamit ci càllale gi bi mu jëlee ci Shu'ba ci Abdul Aziz ah, moom tamit euh, imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ak Ibn Maaja ñoom ñoo solowul ay xadisam mais sinon caalale gi yëpp an Shu'ba maanaam bi maanaam an Shu'ba an Abdul Aziz ibn Suhayb an Anas radiyallahu ta'ala anhu mu wa qaala Gundar hadith Gundar bi ah, ñëw ci maanaam riwaaya Muhammad ibn Bashar mu jële ko ci ah, Gundar mu jële ko ci ja ci Shu'ba maanaam Gundar waxoon nañ la ko mooy Muhammad ibn Ja'far rahimahullahu ta'ala al-Hudhali Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mbir ne moom Euh, doomu jiit lay Shu'ba la waxoon nañ voilà moom mooy Hundar euh, moom 193e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la génn adduna an Shu'ba ibn al-Hajjaj Abdul Aziz ibn Suhayb mu wa qaala Muusa mooy ibn Isma'il waaw waaw maanaam ci riwaaya bi riwaaya Hundar bi an Shu'ba iza ata sooy su dikkee al-xalaa'a ah kii wanag la mu ne wa qaala Muusa te moom mooy ibn euh, Ismaïl at-Tabuzaki al-Minqari al-Hafiz rahimahullahu ta'ala muy Abu Salama al-Minqari rahimahullahu ta'ala moom mi ngi euh, génn ci weeru rajab année deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi moom imaam al-Bukhari ak imaam Abu Dawud solo nañ ci moom directement dégg nga moo haddathana Muhammad ibn Isma'il dina koy fàttali bëri nañ moom imaam Abu da imaam al-Bukhari ak imaam Abu Dawud solo nañ ci moom directement waaye ñeneen ñi ci def ñeneen ñi ci def ñëpp dañoo solo ci moom pa ci am beneen intermédiaire am na keneen ku ñu solo kooku solo ci Musa ibn Isma'il al-Minqari at-Tabuzaki xadisu euh, xadis bii nag nga xamante ne moom la solo wee fii imaam al-Bayhaqi jokkale na ko ci kaddu gi nii rahmatullahi alayhi mu ne qaala wa qaala Musa an Hammad mu ne iza dakhala Hammad moom mooy ibnu Zayd ibnu ibnu Salama plutôt astaghfirullah Hammad ibnu Salama ibnu Dinar al-Basri am na beneen Hammad ibnu Zayd ibnu Dirham al-Basri dañuy wax ne euh, xam nga Hammad ibnu ibnu ibnu bi ibnu Dinar ibnu ibnu Salama moom moo dàqoon a jaamu yàlla moo gënoon a màgg waaye ci xadis Hammad ibnu Zayd moo dañuy wax sax ne ngëneel gi ibnu Hammad ibnu Salama gëne woon Hammad ibnu Zayd mooy comme ni diinaar gëne dirham ngir ne Hammad dañuy wax tamit ne ci ab abdaal yi la bokkoon Hammad ibnu Salama bi ci abdaal yi la bokkoon takk na soxna juróom ñaar fukki yoon te musta am doom ah soixante-dix fois te musta mm-hmm. euh, euh, <coughs> kon xam euh, Hammad ibn Salama bi mm-hmm. moom imam Muslim am na yu muy solo ci parce que moom dafay daf léeg-léeg day am yenn yu mu fàtte mm-hmm. waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala suy solo ci moom mutaaba'atan lay doon comme nii ba mu def ci benn place kese foofu dum euh, naan law utiya xadis bi naan law utiya ibn adama xadis sayyidina anas bi radiyallahu anhu law utiya ibn adama euh, waadan waadan waadan min min zahabin latamanna saaniyan wala utiya saaniyan latamanna saalisan wala yamlahu ibn euh, batn ibn adama illa turaab wallahu taaba ala man taaba wallaahu yatuubu alaa man taaba xadis boobu mu daal di ci teg daal di daal di indi woo daal di indi càllale bu jóge ci Hammaad ibn euh, Salama bii mu ne Hammaad ibn Salama mu jëlee euh, ci càllale bu mu dem ba Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu mu ne ñun de foogoon nañ ñu wax jooju Alxuraan la maanaam loolu rek maanaam partie boobu pas partie bi ci kaw rek partie bi ci kaw moom ci beneen càllale la ko indee mm-hmm. mooy ne doomu aadama mm-hmm. suñ ko joxoon. aw tund ci or da gis mu commencé mébét ñaareel ñu ko joxoon ñaareel mu mé mu commencé mébét ñetteel te biiru doomu aadama dara du ko feesal lu dul suuf maanaam mooy mu dee bañ suul ko rek waaye nag yàlla dana delloo képp koo xam te ne dellu na ci moom tuub wala dana nangul tuub képp ku dellu ci moom tuub mu ne nag mu doon indi càllale gi jaar ci moom mu ne nee na imam al a mu ne imam an-Nasa'i imam Seydina Anas plutôt radiyallahu anhu daan na ñun de wax ji maanaam rafet gi mu rafet dafa taxoon ñu jàpp woon ne sax ci alxuraan la bokk foofu dégg nga voilà mais maanaam nga gis ne lim soloo ci moom te indiwul mu taabaa ak xadiis bi voilà bokkut ak xadiis bi maanaam waxu Seydina Anas bi rek radiyallahu anhu la indi ci càllaleem maanaam mais à part foofu indiwul beneen càllale ci moom lu dul mu nekk mutaabaatam maanaam ne da koy topp ngir lan ngir ne léeg-léeg dafay jaawale voilà léeg-léeg day jaawale te moo tax euh, imaam muslim nag rahimahullah dafa def ijtihaad indi ci moom ay xadiisam yi nga xam ne moom jàpp na ni yii moom juumu ci te ngir ginnaaw étude bu xóot ñëpp xam nañu ni imaam muslim ak niveau wam du du du maanaam lijjanti bu xóot voilà malgré loolu am na yoo xamante ne dañ ko ci jam yoo xamante ne bu borom defan yegg ci moom saxe moom insha allah daaj ko gis mu ne iza daxala moo Muhammad iza daxala la mu ne wa qaala Sa'id ibn Zayd Sa'id ibn Zayd bi frère la ah ci Hammad ibn Zayd ah, Hammad ibn ibn Salama nag moom ah, mi ngi génn àdduna cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Sa'id ibn Zayd bi kon moom frère la ci mooy Sa'id ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami al-Basri Abul Hasan moo nekkoon dàqantalam rahimahullahu ta'ala moom euh, frère la kon ci Hammad ibn Zayd Hammad ibn Zayd mooy beneen Hammad bi moom mooy nga xamante ne moo gën a dëgër moo gën a dëgër ci ñoom ñaari euh, Hammad yi ta'ala Euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek lu ñëw indi xadisam ci mutaabaatam te amul feneen ci Sahih imam al-Bukhari rahimahullahu taala ba mu jeex lu dul xadis bi indiwaat na ko nag ci xadis ci xadis bu nekk ci adabul mufrad beneen téere la ak yeneen euh, ñeneen ñi ci des ñëpp solo nañ ay xadisam ba mu des imam an-Nasa'i imam an-Nasa'i solowul moom ak Hammad ibn Salama ñoo bokk benn at bi ñu génn àdduna mooy cent soixante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam amma riwaaya bii nga xamante ne moom lay wax fii nii euh, ci al adabul mufrad imam al Bukhari indiwaat na ko mu ne qaala haddathana abu abu Nu'man qaala haddathana Sa'id ibn Zayd qaala haddathana Abdul Aziz ibn Suhayb qaala haddathani Anas kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha arada an yadkhula al-khalaa'a qaala mu daal di wax nii allahumma inni a'udhu ko min al-khubuthi wal khaba'ith maanaam mais moom riwaayam iza araada maanaam bu nammee an yadkhula ci dugg maanaam fii lim ci nam mooy lan lan moo tax mu indi mutaabaa ci maanaam mooy ne day wax ne tekkiwul ne bu demee ba dugg ci wanag yu lay wax ñaan bi waaye buy waaj a dugg ci wanag yu la koy wax moo tax mu indi mutaabaat yi dégg nga voilà comme que boobu feeñul ci fële parce que fële daf ni iza daxala su duggee waaye ndekete iza araada an yadxula an an wala lay tekk su bëggee di dugg wala iza ata alxalaa su dikkee maanaam moo tax mu indi mutaabaat yi maanaam nga gis ne kon xadis bi euh, euh, bii nii lu mel nii kàddu yu mel ni alquran sax wax la ko mu iza qara'ta alquran billah soo jàng alquran maanaam mooy soo demee bay nam ma jàng alquran voilà idha qumtum ila salaati soo leen jugee pour julli maanaam soo leen jugee taxawalee julli déedéet mooy soo leen demee ba bëgg taxawal julli lay tekki dégg nga te fekk ngeen seen jàpp toj euh, loolu lay tekki euh, kon euh, hadith bi imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi waat na ko hadith numéro six mille trois cent vingt-deux imaam Muslim indi na ko hadith numéro trois cent soixante-quinze imaam An-Nasa'i hadith numéro dix-neuf